يرزقكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا صدق الله العظيم bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wassalaamu ala ashraf almursalina sayidi alawalina wal axirin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 saxiix imaam al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari ci kitaabul wudu baa gisoon nañ ci suñ jotaay bi weesu baabu wad'il maa'i 'inda al-xalaa maanaam buntu teg ndox foof euh, wanag wa maanaam mooy teg ndox ci wetu wanag bi maanaam nga xamante ne bu ko defee képp koo xamante ne dafa soxlaa dem ci wanag bi mën a soxla ndox moom mën koo jëfandikoo gisoon nañ ci xadiis sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu taala anhuma bi nga xam ne ne woon na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa duggoon uh, ci wanag bi mu daal di koy tegal ndox ba gannaaw ko mu daat ko ñaanal ni ko allahumma faqihu fi diin naka noonu gisoon nañ tamit baabu la tustaqbalu qiblatu bi gha'itin aw bawlin illa inda al bina jidaarin aw nahwi te ci riwaaya uh, riwaaya Kushmayhani uh, riwaaya Kushmayhani maanaam mooy aw ghayri maanaam la tastaqbalu duñu jublu qibla al qibla bi gha'itin ci ci xayte aw bawlin wala mbéewal illa inda al bina lu dul xanaa mu nekk foofu euh, euh, tabax ya maanaam euh, jidaarin moo xam ay sàkket la aw wala boog nahwihi lu ne lu ne mel gisoon nañ ci boobu hadith sayyidina abu ayyub al ansari radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf wax naan su fekkente ne am na kenn ci yéen koo xam ne dafay dem ci wanag wa mu ne bu mu jublu xibla maanaam bu dem ci wanag maanaam bu mu jublu xibla ci euh, te bum ko wan gannaaw itam waaye nag na féete penku na féete wala boog mu féete soow wax jooju nag wax waa madinatul munawwara la woon ala saakiniha afdalu salaam wassalaam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko leeralee ci suñu jotaay bi weesu ginnaaw boobu gis nañ ci baabu man tabarraza ala labinatayni mooy buntu ki nga xamante ne dafay dem wanag waaye na nekk ci kaw ñaari muul boobu gisoon nañ ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala bi nga xamante ne moom la doon wax ci gis gimu mu gis yenent bi sallallahu alayhi wa ci kaw ñaari muul yi mu jublu baytul maqdis maanaam naka noon gisoon nañ tamit buntu baabu xurujin nisaa ilal baraz maanaam buntu ne jigéen ñi nañ daan génn dem ci di dem àll maanaam di dem ca àll ba maanaam loolu tamit gisoon nañ ci xadis sayyidat Aisha radiyallahu taala anha ak tamit li nga xamante ne moom moo tax ayatul xijaab bi wàcc naka noonu gisoon nañ ci beneen benn ci xadis ci jëmmi xadis boobu ci beneen riwaaya nga xamante ne moom daf koo dagg loolu la ci indi yeneen yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yéen jigéen ñi jox nañ leen digal ci ngeen di génn ngir seen ay aajo lool moom Hisaam bi nga xamante ne moom mooy euh, sëtu sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha ngir ne eh, maanaam eh, magu sayyidat Aisha bu jigéen muy sayyidat eh, na Asma bint Abu Bakar radiyallahu ta'ala anil jami' moom moo wax moo ko firi moom mi solo xadis bi mu ne mu ci nam moom mooy dem ci àll ba maanaam niki noonu gisoon nañ ci baabu tabarruz bi fil buyuti buntu dem àll ci biir néeg ci biir kër yi gisoon nañ ci ba tey xadis sayyidina Abdullah ibn Umar ibnu Xattaab radiyallahu taala bi nga xam ne moom la ñu weesu ak baabun buntu bi mu lëkkalool ak tamit maanaam ba tey mu indiwaat xadis boobu ci beneen riwaaya ak yeneen beneen xeetu càllale inshaa allahu taala kon tey dañu gis baabul istinjaa bil ma maanaam baabu buntul istinjaa ci tàncu bil ma yi ci ndox maanaam ci tarjuma bi maanaam ci buntu bi imam al Buxaari alayhi rahmatu wa ridwanul baari def ko indi ngir leeral ne maanaam dem ci maanaam wanag wi maanaam di tàncoo di tàncoo ndox maanaam di jëfandikoo ndox ngir mën a setlu loolu sunna yenente bi la sallallahu alayhi wa sallam terat na ci moom waaye tamit euh, tamit ngir tamit tontu ak di wuute képp koo xamante ne dafa wax ne loola amut comme ni nga xamante ne noonu la ko am amee sax lenn ci salaf yi radiyallahu taala anhum na ci saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ku mel ni sayyidina Hudhayfa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhuma nga xamante ne moom dañ koo laaj ci wàllu tàncu ci ndox bu daal di wax ne idan la yazalu fi yadi fi yadi natan maanaam kon day ah bu ma dee tàncoo ndox day kon de sama loxo bi moom xanaa xet gi xet xet xet xet gu naqari moom xanaa du ci jóg kon maanaam comme ni nga xamante ne noonu la ko al imam ibnu abi shayba rahimahullahu taala toxalee ci musannafam ci càllale goo xamante ne càllale gu dëgër la niki noonu euh, niki noonu comme ni nga xamante ne noonu la ko Naafi tam maanaam ci sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu maa ne moom daanul jëfandikoo ndox itam te loolu moom mooy waxu li imaamu Malik moo tax imaamu Malik rahimahullahu taala daal di wax tamit ne euh, loolu itam du ko Mm, maanaam ndox kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doonu ko woon jëfandikoo ci uh, wanag bi maanaam bu demee wanag te loolu uh, ku mel ne ibn uh, ibn Tiin rahimahullahu taala taxal na ko ci moom ak mbooloo ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy Maliki rahimahumullah naka noonu ku mel ne imaam al imaam ibnu Habib al Maliki rahimahullah moom itam daf ko doon dàq ne moom daf doon tere ne kenn du ko jëfandikoo ngir ne. moom lim ko layale ak comme ni nga xam ne noonu la ko ñenn ci euh, giir bi doon waxe mooy ne ndax ndox lu ñuy lekk maanaam comme lu ñuy mat am la maanaam moo day jox day yor àtte lu ñuy lekk te insha allahu taala danañ ko gis lépp lu ñuy lekk dafa am xorma boo xamante ne moom mooy tax kenn du ko jëfandikoo ngir tàncu bokk na ci tamit li nga xamante ne tamit moom lañ doon laye moom mooy euh, ma maanaam mooy comme li nga xamante ne moom la euh, ku mel ni Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu taala wax maanaam moom dañ koo laaj ci wàllu loolu mu ne loolu jigéen ñi ñoo koy jëfandikoo maanaam ndox maanaam loolu xanaa mu nekk zaaka wadu an-nisaa maanaam loolu dox la moo xamante ne pour jig ndox loolu xanaa jigéen ñi rek koy maanaam ne ku koy def da ngay def jigéen maanaam loolu maanaam te loolu tamit am na ay dégg-dégg yu ci borom xam-xam yi indi rahmatullah alayhim waaye boobu tamit mi ngi ci musannaf bu imam ibnu abi shayba rahimahullahu taala ala kulli xaalin maanaam daal am na ay boroomi xam-xam rahmatullah alayhim rawatina ci salafi ñoo xamante ne dañ doon dàq jëfandikoo ndox ci wanag maanaam ci bu boobaa ci ngay xamee ne bëri wan na ñoo xamante ne ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim maanaam ñoom gisuñu benn xadis maanaam ànd fi ñu toll ci màggaay gisuñu xadis boo xamante ne euh, day jàngale ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daal na jëfandikoo ndox bu demee ci wanag ànd ak na li nga xamante ne moom moo sax mooy xadis yi ëpp yi nga xamante ne ñoom ñoo ñoo yegsi xadis yi ëpp yi rat mooy ne mooy jëfandikoo bi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon jëfandikoo ndox waaye subhaanallah ànd ak loolu da ngay gis boroom xam-xam yi léeg-léeg ni leen benn mbir mën a réere ngir cosaan bi ñuy tàmm di gis ci seen dëkk yi ak yu mel noonu maanaam agit ngir ne nettali yi ñoom ci seen dëkk yi maanaam du nettali googu mën na faa bañ siiwee mu ne kon bil isnaadil muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddasanaa abul walid hisham ibn al malik te mu waxoon nañ ko moom mooy abul euh, moom mooy abul walid at-tayaalisi rahimahullahu ta'ala moom euh, mi ngi moom basari la tamit at-tayaalisi al-basri moom mi ngi gane adduna 133e année ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna 227e année ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am na tamit keneen ñoom ñaar ñëpp moom borom borom borom musnad la comme tamit beneen sëriñ bi nga xamante ne moom tamit ñoom ñaar ñoo bokk fi ñu dëkk mu ñu wax Abu Dawud at-Tayalisi ñoom ci maanaam euh, tabaqatu maanaam ci niveau wu sëriñu ñoom imam al-Bukhari yi la rahmatullah alayhi moom sol moom imam al-Bukhari rek moom moo soloo ci moom mook ak imam Abu Dawud ñi ci def ñëpp dañoo soloo ci moom ci intermédiaire waaye imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud rek rahmatullahi alayhima ñoom ñoo solo ci ñoom ci moom directement mu ne qaala haddathana Shu'ba te moom mooy ibn al-Hajjaj ibn al-Ward euh, al-Ataki al-Azdi rahimahullahu taala dàkkantalam nekkoon Abu Bistam amirul mu'minina ci xam-xamu hadith moom mi ngi gane adduna quatre-vingt-sixième année ci li gën a am na ñu wax quatre-vingt-trois am na ñu ne quatre-vingt-deux génn adduna cent soixantième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, moom waa waa ashaabu kutubu sitta yëpp solo nañ ay xadiisam mu nekk imam boo xamante ne bu màgg la moom moo njëkk a waxtaanee lépp loo xamante ne dafa aju ci jarh wa ta'dil ci Basra moom moo ko fa yóbbu xam-xam boobu imam bu màgg a màgg la boo xamante ne kenn du laaj moom mooy kan maanaam mu ne an abi Mu'aaz te mu ne an abi Mu'aaz mooy Ataa ibn abi Maymuna euh, al-Basri rahimahullahu taala ndax loolu tamit la leeral ne wasmuhu turab Ataa'u ibn Abi Maymuna wax ji nag maanaam ki ko indi moom mooy imam al-Bukhari rahimahullahu taala moom moo ko indi ci leeral loolu moom moo tax moo tax mu mu doy mu préciser ne Abu Mu'az dàqantalam la nekkul turam maanaam kuniyam la te loolu moom mooy li nga xamante ne comme li nga xam ne noonu lañ ko fàttale wax comme li imam as-Suyuti rahimahullahu taala wax nan wala tazid fii nasabin aw wasiman fawqa shuyukhin anhum ma lam yuban bi nahwi e, yaani aw bi anna aw bihu amma idha idha e, amma idha atammahu awwalahu adifu fil ajizu fil baqi lada al-jumhuri wal faslu aw la qasida al-madhkuri maanaam xaasiral mazkuuri loolu moom mooy mooy bul yokk bul yokk wala bul yokk ci turu ki nga xamante ne moom mooy sëriñ bi maanaam bu fekkonte ne abul walid la moom moo wax loolu du soxla mu naan wasmuhu ata ibnu maymuna bu doon moom moo ko wala bu doon soxba la bu doon soxba la waaye bu fekkente ne uh, abul walid moom moo wax moom dafay soxla muy leeral ne kooku li mu ci namm moom mooy ata ibnu may maymuna la maanaam mu ne qaala moom moom na Ataa ibn Abi Maymuna uh, rahimahullahu ta'ala kon moom dàqantalam comme ni mu ko indi fii moom mooy Abu Mu'az al-Basri al-Ansari rahimahullahu ta'ala moom nag dafa bokkoon ci ñi nga xamante ne dañ leen di tuumaal ne dañoo amoon maanaam pas-pasu qadari yi mooy ñi nga xamante ne dañuy wax ne maanaam yàlla daal mbir mi day xew waaye yàlla dogalu ko maanaam et que mooy comme ñu baree bari si wolof yi tamit bari na ci mooy ñoo xamante ne pas-pas bu bon boobu la ñu amee mooy ne ñoom dañuy jàpp ne liy xew yàlla dogalu ko nit ñi ñoom ñooy responsable lépp yàlla moom defut dara ci mbir mi nañ bàyyi lu xew ñu ne yàllaa ko dogal maanaam loolu dañ koy wax ngir bëgg setal yàlla waaye yàlla soxlawul seen boobu xeetu setal comme ni nga xamante ne noonu la euh, kaw kaw bi waxoon sëriñu Mu'tazila bi daf koo fekkoon maanaam ay kiiwam réer ay bëyam réer mu ne ko ah waa sëriñ bi man de damaa bëggoon nga ñaanal ma suma bëy yi réer feeñ mu daal di tàllal loxo bi ne ko yàlla yow mi nga xamante ne de bëggoo woon bëy yi waa ji réer maa ngi lay ñaan nga feeñal bëyam yii mu ne ko non sëriñ bi yow ñaan bi bëgguma ko parce que yàlla mi nga xamante ne yow yàlla bi ngay ñaan moom bëggut woon suma bëy yi réer te pourtant réer na damay bañ mu bëgg mu feeñ te du mën a feeñ maanaam kon moom mu xam ne kon ah dëgg dëgg kaw kaw bi yey na ko maanaam ata ibnu abi maymuna bi kon maanaam moom ñoom ñëpp solo nañu ay xadiisam waa asxaabu kutubu sitta ba mu des imaamu muslim rahimahullahu taala maanaam basari la maanaam xujja la tamit ku ñuy layee la ay xadiisam euh, jëlee na ci Imran ibn Husayn ah, radiyallahu taala anhu maanaam saxaaba boobu radiyallahu taala anhuma waaye loolu comme li imam az-Zahabi wax rahimahullahu taala ne ne xëy na maanaam wax ji mursal la niki noonu jëlee na ci yeneen saxaaba ku mel ne Jaabir ibn Abdullah ak Seydina Anas ibn Malik ak Jaabir ibn Samura radiyallahu ta'ala ak Seydina Anas ibn Malik bi nga xamante ne moom la solowee suñu xadis bi nga xamante ne moom la ñu nekk waaye tamit ñeneen ñu ko mel ne al euh, Xaalid al-Hazza ak Rawh euh, ibn al-Qasim ak Shu'ba bi nga xamante ne moom moo soloo ci moom mii ak Hammad ibn Salama ak Hammad ibn Zayd ñoom ñëpp soloo nañ ci moom rahmatullahi ala al-jami' mu imaam ibn Ma'in Yahya ibn Ma'in rahimahullah ànd ak ñi mu taree yëpp nee na moom euh, waa ji siqala maanaam te ak yeneen i borom xam-xam donte dañ koy tuumal ci qadariya mi ngi génn adduna cent trente et unième année ginnaaw gàddaa yu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxoon nañu ñeenti yaxi euh, ata yi nga xamante ne ñoom ñëpp ay taabii lañ ko ñu soloo ci saxaaba yi ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna mu ne qaala nee na sami'tu dégg naa anas ibnu malik te moom mooy anas ibnu malik ibnu nadr ibnu damdam ibn Zayd ibn Haram eh, ibn Jundub ibn Amir ibn Ghunm ibn Adi ibn Najjar al-Ansari nga xam ne moom mooy saaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di xaadimu rasuulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni koy dàqantele yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam tudde woon ko zul uznayni nga xamante ne tamit moom mooy abu hamza mooy dàqantelam moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt-dixième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokkoon ci ñu gën a gudd fan ci sahaaba yi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, moom euh, te borom wërsëg la woon borom alal la woon tamit nekkoon koo xamante ne tamit bari woon na doom ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko ko mu ne nag waaye lam ma mujjee ñaanal mooy mooy yàlla jéggal ma te maa ngi koy xaar waaye li ci des yëpp gudd fan gi am na al doom yu bari am na ndax suul naa lu war a tolloog tiimiir ci ay doom ak sët waaye niki noonu euh, euh, waaye niki noonu alal alal gi tamit mi ngi noonu bari na te gudd naa fan itam ndax ci ñi maanaam dund na téeméeri at. maanaam kon loolu boo ko boolee dañ gis ne maanaam kon ku guddu fan la moom mu ne kaana nekk yaqulu mu ne kaana nekkoon na annabi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam iza xaraja su génnee li xaajati yi ngir aajoom maanaam mooy ngir faj aajoom comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxe maanaam baat la boo xamante ne dañ naan lii moom dafa génn ngir aajoom maanaam li nga xamante ne moom lañ ci jublu moom mooy dem wana ko te loolu noonu maanaam mu te te lii li muy tekki moom mooy laataa ñu daan am ay euh, wanag ci biir néeg yi waaye bi nga xamante ne am nañ wanag ci biir néeg bi nag aajo watuñu loolu lu mel nii waaye jamono ji nga xamante ne moom la yonent bi di doog a ñëw sallallahu alayhi wa sallam di doog a ñëw madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wa salaam daf ko soxla woon mun a aji dama doon dikki ana man wa ghulaamun ak xale boo xamante ne maanaa bu ànd ak ñun la maanaam xale la boo xamante ne daf daan ànd ak ñun am na tamit beneen ci beneen riwaaya mu ne ghulaamun minna wala ci maanaam bu bokk ci ñun waa ansaar moo tax loolu lañu koy firee ci riwaaya bi gën a siiw mooy wa xulaamu nahwi mooy xale boo xamante ne dafay dafa xaw a mel ni man maanaam dafa dafa daf maa jege loolu moom moo tax munul nekk sayyidna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu nit noonu munul nekk Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma ngir ne ñooñu ñëpp ñoom ñoo mag euh, maanaam euh, bu dee sayyidna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu non seulement moo ko mag mën na koo jur waaye moom Makka la dëkk maanaam bokkul ci waa ansaar waaye bu fekkente ne Seydina Jaabir la ibnu Abdullah radiyallahu taala anhuma moom tamit moom moo ko mag fuuf maanaam kon bu boobaa te nekk moom itam maanaam bu boobaa mu ne idaa um ñun dañ daan yanu idaa watun ab baat maanaam mooy xeetu siwo lay doon mim maa in boo xamante ne day am ndox yaani mi ngi ci namm nag mu ne yastan ji bihi yastan ji muy tàncoo bihi ci moom wax ji nga xamante ne moom la wax ne yastanji bihi du waxu Abu Muaz comme li nga xamante ne noonu la ko ñenn ñi di waxee rahmatullah alayhim waaye wax la joo xamante ne euh, ima Seydina Anas ci boppam radiyallahu taala anhu moom moo ko doon wax maanaam kon li maanaam loolu moom moo tax euh, lii day daal di mën a tekki lay ngir am na yeneeni riwaayaat yoo xamante ne ñu ngi ci saxeex bi ak fu dul ci saxeex bi yoo xamante ne ay ak ak ci yeneeni mutaabaat yoo xamante ne ci ay xadis bi dañu ñëw rek ne fa yastanji bihi maanaam mu daal di ci tàncoo maanaam kon fii dañ ci xamee ne loolu moo tax euh, bu ñu waxee ne imaam moo tax lii maanaam bu bu fekkente ne dañoo yem ci riwaaya bii rek mën nañ ne loolu euh, raawi bi moom moo interprété ne ndox moomu loolu la ko doon doyee waaye mënoon naa nekk ne kon daf ko doon jëfandikoo ngir mën a jàppu waaye bu demee ci àll bi moom maanaam day jëfandikoo xeex waaye loolu tamit euh, lii da da koy da waaye xadiis bii nii day tegtale ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ci riwaaya yeneen yi ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf ko daan jëfandikoo ngir jëfandikoo ndox ni nga xamante ne nag noonu la ñuy jëfandikoo wee ndox bu fekkente ne nit ki euh, dafa dem Euh, dafa dem wanag wa maanaam ni nga xamante ne noonu lay jëfandikoo ndox moom mooy daf ko dafay raxas li nga xamante ne moom mooy fii ndox mi di génne maanaam fii ci bu fekkente ne ci kanamam la da koy raxas niki noonu ci ginnaawam bu boobaa du am lu luñ ko tënkee li nga xamante ne moom lañ koy tënkee comme ni nga xam ne noonu la ko fuqaha Maliki di waxe rahmatullahi ak fuqaha hanafiyye ak ñeneen sax ñoom ñëpp ñoom ñoo ko bokk di ko wax mooy ne ndox moomu condition bi mooy mu war a mu nekk loo xam ne day setal bërëb bi ndax su fekkente ne du ko setal day daal di nekk rek loo xamante ne day day day yokku day yokku sobe bi rek maanaam ndox mu tuuti bu fekkente ne fii dafa am sobe nga jël ndox mu tuuti tef te du ko mën a dindi bu boobaa day day day gën a tasaare sobe bi rek waaye du dindi sobe bi maanaam loolu moom moo tax ndox moomu dafa war a nekk lool amma Hanaabila yi rahmatullahi alayhim ñoom yokk nañ ci beneen mbir mooy ñoom dañoo jàpp ne ndox moomu faw mu nekk loo xamante ne dafa dagan mm-hmm. ngir ne su fekkente ne daganul bu boobaa day daal di nekk loo xamante ne du ko mën a dindi mm-hmm. maanaam ndax ñoom dañoo jàpp ne an nahyu comme li xadis comme li qaida bi di wax mm-hmm. ñoom dañ koo joyal an nahyu yaqtadil fasad ñoom loolu la ñuy wax maanaam ne tere dafay daal di waral li nga xamante ne moom mooy ak yàqu maanaam yàqu jaamu yàlla bi moom lool moom moo tax ñoom ndox mi même bu laabee bu boobaa boo ko jëfandikoowee raxas sobe bi bu fekkente ne ndox mi daganut ndox loolu du wér niki noonu ndox moo jàppoo mm. bu fekkente ne ndox moomu yow da koo moom waaye daganut dafa xaraam mm. bu boobaa tamit du wér niki noonu euh, amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, maanaam fuqaha maliki mm. ak shafi'i ak xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne ndox moomu boo ko jëfandikoo wee ndox mii nga xamante ne moom nga jëfandikoo ngir euh, ngir maanaam nit ki ginnaaw ba mu demee wa ñoom dañoo dañoo jàpp ne faw mu nekk ndox moo xam ne taxuur la maanaam mooy day laab tey laabalaate te ndox mooy laab tey laabalaate mooy ndox mi nga xamante ne dafa nekk li ñu tuddee maanaam day nekk soit maa'ul mutlaq mooy maa'un baaqi ala asli xilqatihi loolu mooy maa'ul mutlaq mooy ndox moo xam ne dafa def ci cosaanu nuñ ko bindee waaye wala boog mu nekk ndox moo xamante ne maafuun anhu la bu maanaam bu su ko defee mu daal di yóbbu mu daal di mën a dem ci taxuur maanaam mooy tiit maanaam mooy ndox moo xam ne dafay laab tey mën a laabalaate maanaam mooy ndox mi dafa am lu ko soppi waaye la ko soppi soit dafa nekk loo xam ne dafa jafe mucc comme masalan bu fekkente ne dafa am ndox benn ndox mu bari mu nekk fii mu am ci reen boo xamante ne ci lay jaar reen boobu soppi cafka gi wala boog mu nekk ne dañ ciy def eau de javel par exemple ci château d'eau bi ngir muy mu mu mu mu mu segg ndox mi wala ñu def ci produit boo xamante ne day dindi microbe yi mm-hmm. ma ndox moomu caf ka googu loolu xaw cee def mm-hmm. wala yu mel noonu ñoom yooyu dañ koy jéggale maanaam bu boobaa du tere ndox mi nekk taxur mm-hmm. wala boog masalan ndox moo xamante ne da nga koo def ci butéel butéel boo xamante ne dafa am dafa amoon masalan essence wala pétrole wala yu mel noonu wala goudron euh, mais euh, nga def ci ndox mi léegi caf ka gi maanaam xet gi bokk xet gi mu bàyyi ko ci waaye du cafka geeg melaw yi maanaam waaye xet gi la ci bàyyi bu boobaa loolu ba tey jég dañ koy jéggale wala yu mel noonu yi nga xam te ne daal day jafe moytandi ko ak yu noonu yooyu yëpp dañ koy jéggale mu daal di nekk kon ndox moo xam ne dafa laabtey laabalaate amma xanafi yi rahmatullah alayhim ñoom sàkkaluñ ci loolu ñoom ndox mi na laab mbaaye laabalaate gi maanaam ñoom sàkkaluñ ko ci Euh, kon euh, hadith bi euh, imam al Bukhari rahimahullah indiwaat na ko hadith numéro 152 ak hadith numéro 217 ak hadith numéro 500 niki noonu imam Muslim rahimahullah taala indi na ko hadith numéro 270 indiwaat na ko hadith numéro 271 ci ñaari yoon imam an Abu Dawud indi na ko hadith numéro 43 imam at-Tirmidhi moom. Euh, indiwul suñu xadis bi waaye imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 45 niki noonu imam Ibn Maaja indiwu ko waaye imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 12100 ak 12754 ak 13110 kon waa asxaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ xadis bi ba mu des imaamu euh, at-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja rahmatullahi alayhima mu ne baabu buntu man ki nga xamante ne xumila yanu nañu ma ànd ak moom almaa u ndox li tuhurihi ngir laabam ga maanaam euh, xadis bi nga xam ne maanaam fii nii daf ciy junj benn maanaa euh, boo xamante ne insha allahu taala danañu ko indiwaat ci euh, xadis bi nga xamante ne moom mooy ñëw maanaam maanaa bi moom mooy ne ki nga xamante ne moom lay àndal maanaam moom mooy bu fekkente ne nit ki dafay maanaam maanaam nit ki mën nañoo yóbbu ànd ak moom ndox maanaam yóbbaaleel comme xadis na anas bi ndax moom lay indiwaat radiyallahu taala anhu xadis boobu lay indiwaat léegi nii insha allahu taala maanaam moom mooy ne ki nga xamante ne moom mooy kilifa gi wala maanaam ñu yóbbu yóbbaaleel ko ndox ca wanag wa maanaam ngir ñu yóbbaaleel ko ndox ca wanag wa loolu moom moo tax mu nosee buntu bii nii euh, léegi nag bu ko defee mu ne li li tuhuuri ji maanaam ngir ak laabam maanaam mooy li bi ci maanaam mooy ngir mu mën koo jëfandikoo ngir ak laabam mat maanaam laab gi nag dafa yanu ñaari mbir bu njëkk bi moom mooy tàncu ñaareel bi ci def moom mooy mu mën cee eh, jàpp wala boog bu soxlaa sangu farata mu mën cee sangu farata loolu moom mooy li nga xamante ne moom lay wax ni mu ne waqaala abu darda waqaala wax na abu darda maanaam moom mooy sayyidina Abu Darda moom mooy Umayr ibn Malik ibn Abdullah al ansari wala bokk ci ñene ñene Umayr ibn Zayd ibn Qays al ansari radiyallahu ta'ala anhu maanaam waaye wuute wuñ ci turam bi mooy sayyidina Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu nga xamante ne bokk na ci saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñu mag ñi radiyallahu ta'ala anhu te takkoo ak ñoom moom moo doon wax ne alaysa ndax xanaa fii nekkul fiikum ci yéen saahibun na'layni boroom ñaari boroom ñaari carax yi wattuhu wattahuuri ak ndox mi wal wisaa wattahuuri mooy ndox mi ñuy laabo maanaam kon a tuhuuru moom mooy laab gi ci jëmmi boppam wattahu tahuur moom mooy ndox mi ñuy jëfandikoo ngir mën a am laab bi mm-hmm. wala boog suuf si nga xamante ne moom la ñuy jëfandikoo ngir mën a laab lool tam dañ koy wax ak taxawu mm-hmm. waaye mu ne wal wisaad ak njegenaay bi maanaam wisaad moom mooy njegenaay bi niki noonu tamit eh, fii nag. maanaam ndax alwisaat fii baat bi li muy tekki moom mooy njege naay dëgg-dëgg bi nga xamante ne moom la ñuy njegenaayoo wala boog dafa am beneen maanaam ndax am na alwisaada buy tekki tamit njege naay wala lal mm-hmm. beneen bi ci des mooy ne wa wa sirr am na euh, mooy saaxibu sirr maanaam mooy borom mbóoti mm-hmm. xam nga tey bu fekkente ne comme ni ko wolof yi di waxe mm-hmm. buñ ne waxee dara nga ni wax danaa ci waxtaan ak sama njegenaay li muy tekki mooy dina mooy danaa ci waxtaan ak soxna mm-hmm. maanaam ngir ne maanaam moom mooy boroom secret yi voilà wala boog njege naa maanaam moo tax fii mu ne saaxibu na'layni mm-hmm. wa maanaam bu saaxibu tahuri wa saaxibul wisaadi maanaam bu boobaa loolu la aju maanaam mooy ne boroom eh, carax yi dàll yi mm-hmm. boroom laab gi maanaam li ñuy jëfandikoo ngir laab ak boroom mbóot yi wala boog ki nga xamante ne moom mooy boroom Euh, borom njegenaay yi ndax waaye lii mooy na yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax li tax imam al-Bukhari rahimahullah indi taaliq bi moom mooy day leeral ne maanaam mbir mi am na koo xamante ne te moom mooy Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moo daan ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. lu bëri bëri da daan ànd ak moom ba nga xamante ne képp koo xamante ne comme niñ ko waxe wax maanaam dëkkul ci kër gi sax léeg-léeg mën naa foog ne wala ku xamul de mën naa foog ne moom ci kër gi la dëkk hmm. ngir may gi mu ko mayoon muy duggoon moom ba pare mu bokkoon ci ñi nga xamante ne dañ ci xuddaam yi lañ bokkoon hmm. ñi daan liggéeyal yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu daan tukki nag moom moo ko daan yooral yii ndax xam nga ni njegenaay yi wala boog lal yi maanaam mooy li nga xamante ne du lal comme lal maanaam mat laa daal hmm. maanaam lañ ci jublu maanaam en tout cas luñ mën a lal ngir mën cee tëdd daal voilà mbàjj wala yu mel noonu maanaam loolu nag daf ko daan soxla bu daan génn di tukki maanaam di dem loolu nag moom mooy li nga xamante ne moom lay wax nii ne moom mooy ki ko daan yor mooy te loolu wax ji sayyidina Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu waxoon moom mooy ne euh, ki maanaam euh, mooy Alqama Alqama ibnu Zayd radiyallahu euh, rahimahullah mooy an moom moo demoon Alqama ibnu Yazid an-Naxa'i voilà Alqamat ibn Yazid an-Nakha'i moom moo demoon fële euh, ca Sham fekk fa sayyidna maanaam dem dugg ci biir jumaa ji ne maa ngi mébét ndax moom Kuufa la dëkkoon ne maa ngi mébét yàlla may ma ma tase nit koo xamante ne ku sell la maanaam ma ànd ak moom ma mën a ànd ak moom waaye naka mu wax ko rek nee na mu daal di commencer gis mu daal di commencer gis ne euh, sayyidna Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu daal di dugg daal dugg ci daal di julli bi mu bi ñu ñëwee nag nuyoonte mu laaj ko ne ko mbokki fan mu ne ko Kuufa mu ne ko ah yéen xanaa kii nekkul xanaa maanaam mu wax melo yi ne xanaa Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu nekkul ah nekkul ak yéen maanaam mooy soxla woo ngeen di ñëw ba fi maanaam yéen am am ngeen ku mel ni Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu maanaam war maanaam kooku looleen leen jàngul ci moom ci yenente bi sallallahu alayhi wa munoo leen koo jàng ko daanaka feneen te loolu moom ci boppam wax na wax ju noonu maanaam xadiis boobu nag moom imaam al-Bukhari rahimahullahu taala dana ko indiwaat ci baabul ci kitaabul manaqib bi mm-hmm. dina indiwaat xadiis boobu noonu maanaam moo tax daf koo taaliq fii mm-hmm. euh, imam euh, maanaam te Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu taala moom ci boppam wax na ko nee na bu ma xamoon benn aaya alquran kese mm-hmm. koo xamante ne moo ma gën a xam fan la wàcce ak naka la wàcce ak lu tax muy ak a ah, ndax guddi la wàcc wala bëccëg wala boog ci ci ban circonstance la wàcce ak ci lan lay wax bu ma gënoon xam kenn ku ko ku ma ko gën a xam rek bu ma ko xamoon kon doon naa laxas dem tukki dem seeti ji ko ngir mu jàngal ma mm-hmm. maanaam mooy ne amul mm-hmm. waaw maanaam kon euh, moom loolu la doon junju fii nii mm-hmm. mu ne nag euh, qaala bil isnaad muttasil fii awwal kitaab ilayhi haddathana Sulaymaan ibn Harb te moom mooy Abu Ayyub mooy dàkkantalam Sulaymaan ibn Harb al asdi al washihi rahimahullahu taala mooy abu ayyub al basari maanaam xadis bi maanaam mook xadis bi ñu weesu ñoom ñëpp waa basara ñoom ñoo ko solo moo waaye kii nag dëkkoon na makka waaye nekkoon na qaadi maanaam moom mi ngi gane adduna cent quarantième année ginnaaw gàddaaw yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tàmbali na jàng xadisam ci cent cinquante-huitième année ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk mi ngi amoon fukki at ak juróom-ñett euh, niki noonu nekkoon na koo xamante ne euh, yoroon na ka kii bi maanaam nekkoon na qaadi ci Makka ci année deux cent quatorzième année ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw ga mu nekk fa juróomi at ci ginnaaw ga nag ci la fa ci la ci la fa jóge euh, ci année deux cent dix-neuvième année ginnaaw gàddaay yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal di delluwaat ci Basra te foofu la génne adduna ci rabiul axir ci deux cent vingt-quatrième année ginnaaw gàddaaw yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam bu màgg la Sulayman ibn Harb imam al-Bukhari rahimahullahu taala soloo na ci moom lu bare bare muy cent quarante xadis yu mu solowee ci moom imam Abu Dawud soloo na ci moom tamit ay xadis directement waaye ñeneen ñi ci def yëpp muy imam Muslim Abu Dawud Tirmidhi ak an-Nasa an-Nasa'i ak Ibn Maaja maanaam imam Muslim euh, at-Tirmidhi ak Ibn Maaja rahmatullahi alayhim ñoom dañoo solo moom waaye ci day am tout le temps intermédiaire bu dox seen euh, diggante euh, ci kutubu sitta am na ci deux cent quarante cinq xadis ci kutubu sitta yëpp imaam al-Bukhari moom am ci cent quarante xadis voilà moom moom kese am ci cent quarante xadis euh, waaye maanaam lii lool bu ñu ko waxee mooy xadis yi maanaam li ci répété woog yëpp ci la bokk. voilà loolu euh, moom moo moo solo kon xadis bi mu ne qaala haddathana Shu'ba moom tam waxoon nañ ko léegi mu ne an Abi Mu'aaz mu mooy wa mu ne Anas ibn Malik euh, radiyallahu ta'ala anhuma euh, waxoon nañ ne Abu Mu'aaz comme niñ ko waxee moom mooy Ata ibn Abi Maymuna moom imaam Muslim rek moo solowul ci moom xadis yi kon ñu ne kon ca càllale gi am na ñoo xamante ne maanaam waa ashaabu kutubu sitta ñaar ñoo xam ne waa ashaabu kutubu sitta solowuñ seen xadis comme càllale bi ñu weesu te ñoom ñëpp waa Basra lañu woon mu ne an Anas ibn Malik mu ne an xaala nee na sametu dégg na anasan sayyidna Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yaqulu muy wax ne kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam iza xaraja su génnee li xaajati yi jëm ci ajoom mu ne tabi'atuhu dama ko daan topp ana man wa mun ak xale min naa bu bokk ci ñun dégg nga fii muy leeral ne kon ci ñun la bokk maanaam ci ñun waa ansaar yi maana waaye buy ànd ak ñun id waaye li mu mu ne maana da daan li daan ànd ak ñun mu ne idaawatun mooy ak baag maanaam la siwo min maa in boo xam xamante ne ndox la amee maanaam loolu Euh, bokk na koon ci li ñu ciy jàngee tamit moom mooy na liggéeyal maanaam nit yàlla loolu mën naa nekk ndax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moom moo tax mu amoon xaadim maanaam ku koy liggéeyal ndax comme ni nga xam ne noonu la ko waa ahlu tasawuf di waxe dañuy wax ne nit ki dëgg-dëgg bu demee ba mat yenn maanaam faw léeg-léeg borom bi subhaanahu wa bu fekkente ne dafa bokk ci ñi nga xamante ne dañoo ràññeeku ci benn bunt dañuy am ñoo xamante ne dañ leen di liggéeyal wala lu mu bon mu am kenn koo xamante ne daf leen di liggéeyal waaye liggéey boobu nag telewul maanaam di ko utiliser mu lay bayal di la euh, rootal di la defal yooyu ak ba pare nga di ko exploiter rek du loolu mais day ànd ak yow ngir nga di ko wan yoonu yàlla loolu lay tekk maanaam day ànd ak yow ngir nga di ko wan yoonu yàlla waaw bu fekkente nag liggéey boobu daf cee àndaale maanaam nekk ci service am loolu tamit xéewal rek lay doon ci moom mi koy def voilà te loolu dafa bokk tamit ci li nga xamante ne maanaam xadis bi day wane maanaam liggéeyun nit yàlla yi loolu dafa bëri barke boo xam ne daf cee nekk te dana dagan ñuy barkeelu ci nitu yàlla yi ci di nekk ci seen service loolu tamit xadis bi daf koy wane beneen bi ci def moom mooy ni jëfandikoo gone maanaam jëfandikoo gone jox ko nitu yàlla ngir mu di ko muy ànd ak moom di ko yar waaye gannaaw ba mu koy yar muy liggéey mu koy liggéeyal loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne euh, dafa am solo euh, beneen bi ci def moom mooy wuute yi boroom xam-xam yi wuute rahmatullahi alayhim ndax dagan na maanaam ma jël sama gone jox ko keneen maanaam ngir mu koy liggéeyal mu koy fay loolu borom xam-xam yi wuute nañ ci rahmatullahi alayhim waaye ala kulli xaal su fekkente ne duñ ko teg loo xamante ne lu dul noonu la te du nekk loo xam ne day dem Euh, di safaanoo ak intérêt xale bi loolu moom li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo wax ne loolu dara nekku ci mm-hmm. waaye ala kulli xaalin jox ko masalan koo xam ne daf koy jàngal di ko yar muy ànd ak moom léeg-léeg mu am yenn liggéey yu mu koy defal loolu moom mooy liggéey yi nga xam ne même moom doomam doomu boppam mënoon na ko koo defal loolu maanaam nekkul loo xam ne lu aay la te kenn waxul maanaam ci ne loolu daganut maanaam loolu tamit mat naa bàyyi xel maanaam pour ne ñi xale yi ñi léeg-léeg bu ñu leen jëlee jox leen sëriñ si tamit ñu bañ leen a ñu bañ naan sëriñ bu ko def loo dara yu mel noonu mm. maanaam yooyu itam euh, ndax barke lay doon boo xamante ne bu ñëw ci moom la te mm. barke boobu Seydina Anas amoon radiyallahu ta'ala anhu mm. def koo toog te ñëpp gis nañ ko euh, léegi mu def fii ci beneen ci masala bi beneen mbir boo xamante ne dañ ko ciy gise moom mooy ne ndox mi nga xamante ne moom moo ci nekkoon kon mëneef na koo jëfandikoo ngir wanag wi waaye nga mëneef na koo jëfandikoo ngir jàpp bu pare loolu moom moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute ndax ngir jàpp woon wala ngir leneen la waaye li nga xamante ne moom moo koy leeral moom mooy riwaaya bi nga xam ne romboon nañ ko te waxoon nañ ne am na yeneeni riwaaya yoo xamante ne dañuy dëgëral loolu bokk na ci tamit ne bu fekkente ne nit ki day dem wanag muy jëfandikoo ndox mi maanaam euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañu wuute maanaam bu fekkente ne xanafi euh, yey la euh, ak ak ak ak ak Maliki rahmatullah alayhim ñoom dañuy wax ne nit ki day njëkk a raxas euh, kanamam doog a raxas ginnaawam waaye Maliki rahmatullah alayhim dañ koo tënk ci beneen biir moom mooy dañu ne su fekkente ne day raxas dañ ni loolu ba mu def su fekkente ne su laalee gannaawam day waral maanaam ndox tu tu day tax muy tuur ndox bu boobaa mu njëkkee gannaaw gi doog a raxas kanam gi ndax xam nga am na mel noonu ñoo xamante ne bu ñu bu ñu bu ñu laalee seen maanaam ci seen bu ñu bu ñu bu ñuy setlu bu ñu raxasee seen gannaaw bu boobaa bu bu ñuy raxas seen bu ñuy raxas gannaaw wala bu ñu ko laalee rek maanaam dañuy daal di tuurat dox mm-hmm. maanaam loolu bu dee ci cas de boobu bu boobaa ci lay njëkkee ci kanam ci gannaaw gi doog a dem ci kanam gi mm-hmm. am na ñeneen ni boroom xam-xam yi muy Shafi'i ak Hanabila rahmatullah alayhim ñoom utuñu tënk bu mel noonu am amma ba mu def ne Hanabila rahmatullahi alayhim sopp nañ ñu njëkkee kanam gi hmm. maanaam loolu mooy bu dee dañuy jëfandikoo ndox am amma bu fekkente ne xeer la ñuy jëfandikoo wala yu mel noonu wala ay papier toilette wala yu mel noonu ñu njëkkee gannaaw gi maanaam ngir doog a njëkk doog a euh, ndax muy ngir ne ngir assuré wu ne loolu kat na doog a euh, raxas doog a doog a doog teg kanam gi beneen bi ci def moom mooy ne Euh, raxas bi nag maanaam su fekkente ne li ñuy raxas ci ci ginnaaw euh, ak voilà loolu insha allahu taala maanaam ban place la ñuy raxas ak lan moom moo jar a raxas su fekkente ne dañuy raxas euh, ak ndox li nga xam ne moom la ñuy moom mooy su ñaari possibilité moo am bu njëkk bi moom mooy ne nit ki tuur ndox fekk masalan xarfalul maanaam bu fekkente ne xarfalul mu am ndox mi laal fi nga xamante ne mooy der bi maanaam der bi bu boobaa dañ koy dañ daf koy daal di raxas maanaam loolu borom xam-xam yi rahmatullah daanaka ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne bu dee loolu la moom dafay daf koy day da koy daal di dindiwaat maanaam raxas biir der bi noonu maanaam fi nga xamante ne moom la ndox mi laal su fekkente ne nag dafay dem àll tamit bu fekkente ne loolu mooy su dee dafa génnee ci place yu wuute foofu tamit faaw day jëfandikoo ndox maanaam mooy su fekkente ne masalan Euh, nit ki dafa dafa dem àll mm-hmm. et que li li génnee ci moom nekk loo xamante ne dafa tasaaroo mm-hmm. ba nga xamante ne laal na fu bokk teg fi muy génnee nga xamante ne tey bu jugee bu jugee taxaw mm-hmm. <laughs> ah su jugee taxaw day continuer di di di di di di di di di takk ci yeneen parties yi bu boobaa faw day jëfandikoo ndox voilà bu yeneen parties yi takkee rek faw day jëfandikoo ndox fi mu dul jëfandikoo fi mu doon jëfandikoo ndox <laughs> mooy su fekkente ne loolu yëpp amu ci hmm? voilà lool bu boobaa du obligé jëfandikoo ndox lool daañu ci gën a ñëw insha ta taala xadis boobu kon eh, maanaam imam al-Bukhari eh, rahimahullahu taala maanaam ci min idaawatin min ma'in bi yam fii nii mm-hmm. Euh, boobu fii rek bii rek fii rek la ko solowee te waa ashaabu kutubu sitta tamit ñoom ñëpp keneen solowu ko ba mu def imam ne imam ahmad rahimahullah ci jamaa maanaam al mooy saba yi ci juróom-ñaari moom solo na ko xadis numéro treize mille sept cent dix-sept ak quatorze mille vingt-six rahmatullah alal jamii mu ne baabu buntu xamlil anaza xamli yor al anaza mooy lu ñu mooy comme xeej la rek bant maanaam yar yor bant ndax anaza euh, genre xeej la walla bant la boo xamante ne dafa am xeej dafa am euh, dañ ko dañ koo yett voilà dañ koo yett ci kanam loolu mooy anaza dégg nga moo xam yett gi moom ci jëmmi boppam lañu ñu yett wala boog dañ koy def weñ ci suuf loolu mooy anaza mu ne kon yób yoraale anaza ma almaay ànd ak ndox mi fil istinjaa yi ci tàncu gi maanaam fii nii day leeral ne nit ki su fekkente ne dafay tàncu euh, moom bu boobaa dafay daal di yoraale maanaam anaza léegi euh, wala boog loolu baax na ci maanaam anaza boobu luñ koy doyee luñ koy doyee bu fekkente ne dañuy tàncu mu ne ngir maanaam bu boobaa borom xam yi rahmatullahi alayhim bu lu tax imam al yi indi ko fii moom mooy ni nit ki dafa war a làqatu maanaam dafa war a nëbbatu nekk foo xamante ne bët yi duñ ko gis loolu moom moo tax te bu boobaa su fekkente ne ci àll bi lañ ne mu daal di yor anaga bi teg ko bu ko defee su jël yére wala dara teg ko ci kaw su ko defee mu am lu ko làq ak bët nit ñi maanaam loolu moom moo tax mu jëfandikoo ne yoraale anaga loolu moom moo tax mu indaale ko mu ne kon nag mu ne haddathana bi isnad muttasil fi awwal kitab ilay haddathana Muhammad ibn Bashar te moom mooy ki ñuy wax Bundar comme ni nga xam ne noonu lañu ko Muhammad ibn Bashar ibn Usman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi Abu Bakr nekkoon dàqataram Abu Bakr al-Basri rahimahullahu taala ñu koy wax bundaar ngir dajale bu bari nga xam ne moom la dajale woon xam-xam euh, dajale woon ay maanaam riwaaya ay ay xadiis yu bare bari lu bari la mokkaloon mu ne qaala haddathana Muhammad moom mi ngi génn àdduna cent euh, deux cent cinquante-deuxième année ginnaaw gàddaaw yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom euh, bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom waa ashaabu kutubu sitta yëpp solo nañ ci seen ay xadis mu ne qaala haddathana Muhammad ibn Ja'far te moom mooy Gundar nga xamante ne euh, doomu jiit lay kan la Shu'ba mooy Muhammad ibn Ja'far mu hudhali rahimahullahu mu muy Abu Abdullah mooy daakan talam moom mi ngi génn àdduna cent quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mu ne qaala haddathana Shu'ba moom mooy ibnu al-Hajjaj waxoon nañ ko léegi mu ne an Ataa ibnu Abi Maymuna moom dégg gis nañ ko léegi mu mu jëlee ci moom sami'a nee na dégg na Anas ibnu Malik radiyallahu ta'ala anhu annahu yaqulu nee na da doon wax ne kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yadxulu daan dugg alxalaa mm-hmm. uh, wanag wax fa ahmilu maanaam kon fii da ngay gis ne dana wax day dugg ca wa fii da nga gis ne préciser na ci waxul ne fii xam nga xadiis yëpp mu ne kaana iza xaraja li la daal wax mm-hmm. su daan génn ngir dem wanag wa waaye fii def ni iza daxala su daan dugg alxalaa mm-hmm. euh, euh, al alxalaa mooy wanag wa mm-hmm. maanaam fii nga gis ci ne maanaam même àll bi dañ koy tuddee alxalaa maanaam même àll bi maanaam nit bu fay nit ki di dem maanaam dañ naan ñu ngi dem wanag mm. ba tey dañ koy waxee noonu bu boobaa nag ñu gisee ci ne foofu comme masalan ñaan bi nga xam ne moom la daan wax mm. xam nga boo xoolee ñaan boobu tamit Seydina Anas moo ko soloo radiyallahu anhu mooy da daan wax naan bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith maanaam foofu noonu bu boobaa dañuy gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan dem ba nga xam ne place bi nga xam ne loolu moom moo tax su dee wanag la bu ñu tabax foofu moom loolu leer na mooy booy ñëw ci ngay dugg booy dugg ci ngay avant ngay dugg ci ngay wax ñaan nga waaye su fekkente ne nag am ndànd fay-fay la wala ci biti gi maanaam yaa ngi koy wax jamono ji nga xamante ne yaa ngi waaj a simmeeku maanaam yaa ngi waaj a simmi sa yére ci jamono jooju ci nga koy doog a wax wala bu dee waa yaa ngi waa maanaam nga wax ko ba pare dooga simmi sa yére bu dee da ngay toog nga da ngay jekki nga jekki bu dee itam da ngay taxaw nga taxaw mm-hmm. ala kulli xaalin insha allahu taala ci masalay jekki mm-hmm. ak taxaw gi loolu daan ci gën a ñëw insha allahu taala mm-hmm. buñ ci yegsee mu ne waaye daal nekkoon na koo xam ne kon bu daan dugg wanag bu daan dugg ci wanag bi maanaam lim ci namm mooy bu daan namm dugg ci wanag bi comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisoon mu ne fa ahmilu maanaam yadxulu daan na dugg kon alxalaa wan ak fa ahmilu ma daa di yanu ana man wa xulaamun ak xale boo xamante ne maanaam mooy xale bu ci ñoom idaa watan maanaam ab baat mim ma in ci ndox wa anaza riwaaya bi yokk na ci wa anaza ak anaza maanaam xadis euh, bi euh, maanaam kon mu ne yastan ji gis nga yaskan ji nga gis ne wax ji waxu Seydina Anas la radiyallahu ta'ala anhu ndax ab euh, hadith bële ki nga xam ne moo ko doon solo mooy Ataa ibn Abi Maymuna mm-hmm. rahimahullahu ta'ala moom moo doon wax moom ci riwaayu bu njëkk bi mu ne yaa nii yaskan ji bi mm-hmm. fii nag bi riwaaya bi riwaaya Shu'ba la maanaam muy nekk voilà bële euh, riwaaya ibn Harb la woon voilà ah ibn Harb la woon ak Abul Walid moom lañ doon wax maanaam euh, moom la borom xam-xam di wuute ne ñoom ñoo ko ci yokk wala Abu Mu'az mm. waaye insha allahu taala dinañ dinañu maanaam am na ñeneen ñu ko solo radiyallahu anhum ñoo xamante ne ñoom solo nañ ko te moom ñoom ñëpp dañu wax ne yastan ji bi yii maanaam fii da ngay gis ne waxul yaani mm. baatu yaani amu ci mm. mooy yastan ji mooy dan da tàncu bil maa i ci ndox mi maanaam kon ndox mi daf koy jëfandikoo ngir tàncu ci kon bu boobaa léegi xam nañ ne ndekete ndox mi dañ koy jëfandikoo ngir tàncu ci waaye bu ngir jàpp kese kese mm-hmm. parce que maadaama préciser wul lii maanaam mën nañoo jàpp ne xëy na jàpp la koy doyee mm-hmm. et que après xeer rek liy jëfandikoo yi muy jëfandikoo xeer nag daan ci ñëw léegi in daan ci ñëw insha allah waaye mm-hmm. fii dafay jëfandikoo li nga xam ne mooy ndox euh, bi euh, dafa cee yokk baatu anaga maanaam ne ñoom dañ doon jëfandikoo anaza mu ne ta hadith mu ne kon taabaahu topp na ko nag maanaam def na mutaabaa bi ci hadith bi ki nga xamante ne moom moo solo hadith bi te boo bokkut ak Muhammad ibn Jaafar maanaam ndax day bañ nga jàpp ne nga ne ah fii de ñi solo woon hadith bi yëpp ba avant Gundar moom ñoom ñëpp amul woon anaza léegi mu bëgg nag nga jàpp nga xam ne anaza bii du moom rek moo ko yokk moo tax mu ne dolli na ko ci an-Nadr te moom mooy an-Nadr ibn Shumayl ibn Kharashata ibn Zayd al an-Nahwi al-Basri rahimahullahu ta'ala thumma al-Marwazi moom nga xamante ne dafa demoon dëkki Marwa tamit waaye mooy Abul Hasan al-Basri moom ca Khurasan ak Marwa moom moo fa njëkk a yóbbu xam yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci ci ay jarh wa ta'dil ak mboolem xeetu xam-xam yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci loolu moom moo ko fa njëkk yóbbu comme ni nga xamante ne Shu'ba noonu la njëkkee yóbbu xam-xam boobu ci Basra moom moo ko njëkk yóbbu Xuraasaan ak Marw ak dëkk yu mel ni dëkk yooyu maanaam euh, moom imam bu mag la woon rahimahullahu taala nekkoon boroom xam-xam bu mag a mag a mag a mag a mag euh, moom nag moom mooy an-Nadr ibn Shumayl bi an-Nahwi rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna deux cent quatrième année ginnaaw gàddaaw Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa euh, Shazan bi moom mooy al-Aswad ibn Amir al-Aswad daakantaam nekkoon Abu Abdurrahman Abu Abdurrahman ash-Shami moom mooy Shazan mooy laqabam moom lañ koy euh, daakantale euh, Euh, moom kon euh, Shazan bii nag frère la ah déedéet bokkut ak kii parce que Shazan bii mooy al Aswad ibn Amir bu ñu ko jaawalee Abdul Aziz ibn euh, Usman mm-hmm. ibn Jabala ah bu ñu ko jaawalee mooy al Azdi mm-hmm. rahimahullahu taala bi nga xamante ne moom mooy frère kan Abdan mm-hmm. maanaam Abdullahi ibn Usman ibn Jabala al Azdi rahimahullah Abdan yéen a koy fàttali. Abdaan sëriñu imaam al-Bukhari la moom mooy solo mu ne qaala haddathana Abdaan qaala haddathana Abdullah nga am ne ibnu Mubarak la mm-hmm. maanaam moom Abdaan boobu frère am am na frère bu tudd Shazan mm-hmm. moom tamit sëriñu imam al-Bukhari la mm-hmm. rahimahullahu taala kon bu ñu ko jaawale ak kii kooku bëri ci moom lu mu solo waaye am maa kii moom imam la tamit bu mag a mag a mag di boroom xam-xam bu wér a wér bu mag euh, euh, euh, boo xamante ne moom abu kon Sham la dëkkoon ginnaaw ga mu dëkk Baghdad moom jamaa yëpp solo nañ ci moom maanaam mooy waa ashaabu kutubu sitta ñoom euh, ñëpp solo nañ ci moom moom mi ngi gane àdduna euh, ci lu jege cent vingt-septième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam déggee na ci ay sëriñ yu mag bokk na ci Hashim ibn Hisham ibn Hassan ak Talhata ibn Amr ak Shu'bata ibn al-Hajjaj bi nga xam ne moom la solo ak Sufyan ath-Thawri ak Abdul Aziz ibn al-Majishun ak Hammad ibn Salama ak Hammad ibn Zayd ak ñeneen ñu mel ni ñoom Ah, rahmatullahi ala al jami' imam ahmad ibn hanbal ak ali ibn al madini ak abu thawr al kalbi ah, ak amr ibn naqid ak abdullahi ad-darimi ak yaqub ibn shayba ak ñeneen ñu bare bare bari solo nañ ci moom ah, imam al ali ibn al madini rahimahullahu ta'ala nee na ku wér la te ñu njëkk ña dañoo solo ci moom maanaam moom ñu njëkk ñi ndax ñoom dañoo solo ci moom mi ngi génn àdduna atum deux cent huit ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi ñëpp ñoom ñaar ñii muy an Nadr ah euh, Sumayl ak Shazan bii ni ñoom ñaar ñëpp solo nañu ci kan an Shu'ba ñu solo ci Shu'ba hadisu Nadr bi moom al imam an-Nasa'i rahimahullahu taala indi na ko mu jokkaloo ni ki noonu Shazan bi moom dina ñëw ci kitaabu salaah imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi na ko léegi nag mu ne al-anaza wax jii maanaam fi mu tax al anaza ci riwaaya karima la ñëw al karima rek moo ko solo maanaam karima bi solo ci al kush Kushmayhani moom moom solo ci maanaam euh, maanaam karima moom moo moom al Kushmayhani dafa solo woo ci moom al Kushmayhani euh, solo ci maanaam ki solo ci moom mooy Muhammad ibn al-Matr mu jëlee ci ibn wala ci Muhammad Euh, ibnu Yusuf ibnu Matar al-Firabri moom mu solo hadith sahih bi ci imam al-Bukhari rahimahullahu taala an Shu'ba mu ne al-anaza mooy asan mu ne ab euh, mu ne ab bant la aw yat la boo xam ne alayhi dana ci nekk zujj weñ goo xam da dañ ko yat maanaam waaye wax jii euh, comme riwaaya karima rek la ñëw ñëwul ci yeneen riwaayaat yi moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim di wax ne maanaam amaan na sax karima moom ci jëmmi boppam moo ko ci yokk maanaam moo ko ci yokk maanaam euh, Karimata bint ah-, ah-, Ahmad al-Marwaziya rahmatullahi alayha xadis euh, bi kon moom gisoon nañ ko imam ci xadis numéro cent cinquante gisoon nañu euh, taxrij bi maanaam kon xadis bi day tegtale ni mën nañoo jëfandikoo li nga xamante ne moom mooy anaza et que dañ ko dañoo war koo war di yor ngir sutur la anaza nag maanaam yaq woow nag yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daf ka daan jëfandikoo ngir mbir yu bari bokk na ci maanaam yat wi importance bi mu am moom mooy dañ ko daan jëfandikoo ngir bu demee wanag beneen bi ci def moom mooy bu ñuy bu ñuy julli comme ci àll bi la ñuy ne bu ñuy julli ñu teg ko samp ko ci seen kanam ngir ne yeneen bi sallallahu alayhi wa moom saa yu demee wanag maanaam day jàpp te saa jàppoo day julliwaat te bu boobaa anasa bi nekk saatir mu mën a julli ci kanamam maanaam loolu tamit mu nekk beneen njariñ waaye yat wi comme ni nga xamante ne noonu la nekkee ci xissa Seydina Musa alayhi salaatu wa salaam maanaam yat bi moom bari na ay njariñ voilà mooy atawakka'u alayha wa ahussu biha ala ghanami wa fiha ma'aribu ukhra voilà maanaam dañ ci mën di sukkandikoo yat wi ndax yor yat hamlul asa sunna maanaam hamlul asa sunnatun lil anbiya voilà maanaam sunna la boo xamante ne sunna yeneen yi la alayhi salaatu moo salaam mooy pour ab mooy moo tax ñi à partir de quarante moo tax na la ci ñi yor quarante ans maanaam yor yat ñi am quarante ans maanaam kon euh, ndax dafa am en fait njariñ benn njariñ bu mu am maanaam moom ak mbaxana mi euh, euh, dañ ak ak amaama bi dañoo am njariñ maanaam njariñ bi muy am moom mooy yat wi dalay day connecté nit ki ak suuf si maanaam ak voilà loolu spirituellement day day day connecté nit ki ak suuf si maanaam ak leer yi ci nekk ah, amma mm, kii bi day day mbaxana mi moo tax mu am nit yàlla yoo xamante ne jamais ñu simmi seen mbaxana même buñ dee nelaw dañ koy bàyyi ngir ne ah, seen zikar yi leer yi day tax ba leer yi duñu duñu duñu duñu duñu duñu évaporer wu voilà dégg nga loolu moom moo tax faw voilà dafa daf ci dafa dafa dafa daf ci am solo ak surtout amaama bi mm-hmm. voilà Euh, te loolu noonu moo tax euh, yat wi tamit dafa am solo moo tax euh, yat woowu nga xam ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daka daan yor beneen bi ci def moom mooy bokk na ci njariñ gi nga xamante ne moom la yat wi am mooy day tax nga mën a défendre maanaam bu xeex jotee benn maanaam wala boog boo gisee jaan wala loo xam xamante ne jiit la wala yu mel nga mun ko koo dóore wala boog day tax nga mën a sàmm ndax yeneen ci sallallahu alayhi wasallam dafa bokkoon ci seen aada tamit mooy di sàmm mm-hmm. moo loolu tamit comme li Seydina Musa wax alayhi salaatu wa salaam loolu tamit daf cee bokk ak yeneen ak yeneen ak tamit day mën a tax nga mun cee euh, dag maanaam euh, ci dagg li nga soxla ci garab gi euh, et cetera nga mu ne baabu nahyi baabu buntu an nahyi tere anil istinjaa'i ci di tàncoo bil yamini ci ndeyjoor mm-hmm. maanaam tàncoo loxo ndeyjoor maanaam loolu nag fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala moom dafay faral di def saa yu solowee ak xadis maanaam suy suy suy def buntu daga daan faral di day day jëfandikoo maanaam bu fekkente ne maanaam da gis masabam ci buntu bi maanaam fii dafa jëfandikoo rek baatu tere te waxul ne dafa xaraam waxul ne waxul ne dañ koo sib mais daf ne dañ koo tere ndax baatu tere dafa am ñaar yu mu yàlla mooy bu njëkk bi moom mooy lu xaraam ñaareel bi ci def moom mooy lu ñu sib waaye ci cosaan tere xaraam lay tekki moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala jëfandikoo baat bi donte ndax euh, wuute boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ cee wuute ndax maanaam di tàncoo ndeyjoor dafa xaraam wala dañ koo sit loolu boroom xam-xam yi dañ cee wuute maanaam nga gis ne jëfandikoo bi mu jëfandikoo baatu an-nahi maanaam bu ko waxee képp kenn dina xam ne lii de dëgg la tere nañ ko ndax tere gi nag tere xaraam la wala tere sib la loolu après moom bu ñëwee ba ci biir xadis bi loolu daañ ko gis insha allahu taala maanaam yii yëpp ay xeeti teggin la yoo xamante ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf koy indi ci buntu yi ngir ne yii yëpp ay wàccaay la maanaam ngir waajal mën a jàpp euh, mu ne kon qala bil isnad al muttasil fi awwal kitab ilay haddathana Mu'adh ibn Fadala Mu'adh ibn Fadala az-Zahrani rahimahullahu taala dañ ko wax tamit at-Tafawi al-Qurashi mawlaahum muy Abu Zayd mooy dàqantalam Abu Zayd al-Basri euh, moom ci ñi imaam al-Bukhari njëkk solo xadis ci la bokk ci moom maanaam imaam al-Bukhari rahimahullahu taala bi muy am euh, fukki ak juróom la la la la nekkoon ak moom maanaam mu bokk na ci sëriñam yu njëkk yi xatta ñi nga xamante ne sax ñoom comme ñoom ay Makki ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi ak ñu mel ñoom al-Musnidi Euh, ñooñu nga xamante ni ci ñooñu la solowee càllale mi gën a gàtt wala ko mu ko ne Makki ibn Ibrahim nga xam ne moom la solowee sulaasiyaat bi sax kii la njëkk jàngee ci moom ko kooku moo tax moom imam al-Bukhari rahimahullah kefe ci waa saabu kutubu sitta moom moo soloo moom parce que moom dafa teel a génn àdduna mi ngi euh, génn àdduna deux cent quinzième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam imam al-Bukhari laata laata muy am 15 ans maanaam bi muy am 15 ans 16 ans ci la kii génn àdduna maanaam nga gis ne kon euh, wala boog euh, euh, parce que imam al-Bukhari mi ngi gane àdduna 194 jàpp 198 hmm. maanaam nga gis ne kon kii maanaam à peu près yooyu la hmm. nga xamante ne kon mooy 215e année ci la kii génn àdduna mooy Muaz ibn Fadala bi rahimahullahu taala moo tax imam al-Bukhari rek moom moo soloo ci moom xadis waaye am na 27 xadis ci saxiixam yu mu solowee ci moom mu ne qaala haddathana Hisham mu huwa ad-Dastawaa'i waxu imaam al-Bukhari rahimahullahu taala comme niñ ko gisee mooy Hisham ibn Abi Abdullah ad-Dastawaa'i taala dañuy wax al-Jahdari dàqantalam Abu Bakr mi ngi gane adduna euh, ci soixante-seizième année ginnaaw gàddaay sallallahu alayhi wa alihi wa adduna cent cinquante-quatrième année ginnaaw gàddaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon imaamu waa Basra tamit rahimahullahu taala an Yahya ibn Abi Kathir imaam bu màgg bi rahimahullah moom moo wax laa sa tawa borom borom maanaam nekk taabi'i bu siiw ku màgg ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi mooy Abu Kathir mooy daa ko Yahya ibn Abi Kathir te moom mooy Abu Kathir nga xam ne mm, mm, te Abu Kathir moom mi ngi tudd Salih ibn al-Mutawakkil mooy baayam Abu Kasir mais moom ci boppam Abu Kasir lañ koy dàkkantele mm. maanaam Yaxya di doomu Abu Kasir moom it dañ koy dàkkantele Abu Kasir dañ koy wax tamit Abu Nasr mi ngi génn àdduna cent trente-deuxième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mu ne an Abdullah ibn Abi Qatada maanaam mooy Abdullah di doomu Abu Qatada maanaam ab mooy saxaaba bu siiw boobu mooy al-Harith ibn Euh, rahimahullahu radiyallahu ta'ala anhu Abi Qatada moom ñu ngi koy dàqantele Abu Yahya wala boog Abu Ibrahim al-Madani rahimahullahu ta'ala moom waa Madina la maanaam kon moom dëkkutoon Basra mhm. waaye waa Madina la moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt-quinzième ginnaaw gàddaay bi sallallahu alayhi wa alihi an abihi mi ngi jëlee ci baayam te moom mooy Qatada Abu Qatada al-Ansari faris Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy al-Harith ibn Rabi' radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu an nabihi waaye mi ngi gën a siiwee ci ci dàqantalam mooy Abu Qatada moom mi ngi génn àdduna cinquante-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, mooy gawaru Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, moom. Euh, moom mu ne annahu qaala nee na qaala rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na shariba buy naan ahadukum kenn ci yéen fala yatanaffas bu muy nokki bi muy bu muy noyyi fil inaa ci ci ndox mi ci ci ci ci ndab ci ci ndab li maanaam li muy naane bu dee pot la wala kaas wala verre wala muy ndab bu mu ciy naan maanaam bu mu ci noyyi maanaam kon falaa yatanaffas bu muy di noyyi fil inaa i ci ndox mhm. maanaam bu boobaa li nga xamante ne moom lay def moo tax ci beneen xadis mu ne na ko naan ñett ñett mhm. maanaam na naan ñett ñett maanaam mooy buñ la buñ joxee kaasu ndox nga naan teggi naanaat teggi naanaat teggi maanaam naanaat mu jeex maanaam muy nga def ko ñetti yoon mhm. loolu muy sunna moom ci boppam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam noonu lay doxale waaye nag Ah, noyyi gi nga xamante ne tamit beneen ah, moo tax yii insha allah taala dinañu ñëw ci atte waaye ñu waxe ko ni ba noppi waaye kon ndax noyyi googu ku nekk xam ne ne ah, bu ñuy booy noyyi maanaam carbone bi nga xamante ne moom mooy génnee ci nit ki buy noyyi ak tamit léeg-léeg yenn mbir yi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk ci ci ci ci gémmiñ gi wala bokk ci bakkan bi mën nañoo dugg ci biir ba pare mën nañ koo lor maanaam du rek ne bu koy jox keneen waaye moom ci jëmmi boppam mën mbir mi bu bu ci noyyi mbir mi dellu ci waat ci moom mën na koo lor maanaam mu ne wa isa saa yu dikkee tamit saa yoo xamante ne ataa dikke na alxalaa wanag wa maanaam ku dikkee wanag wi tamit falaa yamassa bu mu laal zakarahoo sakaram bi yamini yii ci ndeyjooram maanaam bu mu laal tamit zakaram bi yamini yii ci ndeyjooram loolu tamit muy beneen atte boo xamante ne mooy képp koo xamante ne dafa dem wanag bu bu waree tuur bu bu maanaam lii mooy buy tuur ndox maanaam kon bu dee dafay tuur ndox bu mu tuur ndox di laal sakaram ak loxo ndeyjooram loolu tamit beneen acte la boo xamante ne daañ ci ñëw léegi insha allahu taala daañ ñëw ci ñetti yi wala yatamat sax waaye tamit bu muy masaa bu muy masaa maanaam mooy bu muy fomp wala yatamat sax bu muy fomp bi am yii ni yii ci ndeyjooram maanaam muy ñetti acte yoo xamante ne ñoom ñoo bokk bu njëkk bi moom mooy bu fekkente ne nit ki dafay naan léegi yii yëpp lan mooy seen atte mm-hmm. maanaam ndax atte yi atte xaraam la wala boog atte gi li nga xamante ne moom mooy atte sibil la mm-hmm. li nga xamante ne moom mooy wàllu ndox mi maanaam borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoom maanaam yii yëpp benn bu ci nekk dañ cee wute mm-hmm. waaye buñ xoolee xaqiqatan cig xaraam la gën a jege ñàkk xaraam lu tax ngir lor gi nga xam xamante ne moom moo ci nekk su fekkente ne nit ki day naan maanaam mu naan jëfandikoo loxo ndeyjooram maanaam buy naan jëfan maanaam di noyyi ci biir maanaam comme microbe yi nga xamante ne ñoom lay mën di dugal ci biir ak carbon bi nga xamante ne buy buy noyyi ndax xam ngeen ne noyyi day day am luy dugg am lii di génn te lii di génn day nekk loo xamante ne maanaam daa baaxatul ci nit ki maanaam kon mu koy noyyi ci biir te ndox day téye maanaam ndox dafa dafa mën di téye yenn euh, yenn molécules yi bu boobaa kon moom bu ko naanaatee maanaam ak lor lay daal di jur ci moom te comme lor luy lay lépp lu lay lor day xaram maanaam moo tax baat bi ci lor ci xaram la gën a jege que maanaam sibel loolu moom moo tax nag donte lu bari ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoom dañ ko yóbbu rek ci xeetu waaye ndax dañuy wax ne mbir mi teggin la moo maanaam bu yeneen bi sallallahu alayhi daf koo jàngale ngir teggini na am dëgg la ngir teggini la waaye nag sibel gi. cibeel bu bu bu am doole lay doon du nekk rek cibeel bu woyof noonu moo tax bu bu ñu koy wax tamit ne borom xam-xam yi dañuy wax ne dañ koy sib maanaam bu ñu wax rek ne dañ koo sib noonu rek daal di noppi nee na cibeel gi dafa dafa dafa dëgër euh, beneen bi ci def moom mooy ne jullit li mu war a def moom mooy bu yenent bi sallallahu alayhi wasallam diglee dara wala mu tere dara mu bañ fee nekk naan euh, xaraam na ak xaraamul maanaam lijjanti gi ñuy lijjanti ndax xaraam na xaraamul li muy jariñ du pour bañ a def ak def maanaam li muy jariñ mooy ngir bu fekkente ne ngant dafa am anam lan la ñuy jox priorité priorité ci kaw leneen waaye du rek ngir def wala ñàkk def ndax li yenente bi sallallahu alayhi wasallam digle loolu mooy li nga xam ne moom mooy maanaam ak mucc ci loolu la nekk waaye li yenente bi sallallahu alayhi wasallam tere loolu ak mucc nekku ci maanaam bokk na ci li nga xamante ne tamit moom la xadis bi bokk na ci li nga xam ne moom lañ ciy jànge kon moom mooy waruñu di nooyi ci bu ñuy naan maanaam bu ñuy naan dafa am hygiène de vie daf daf ñoo laaj ñu war ci bañ ñuy war bañ ci noyyi ñaareel bi ci def moom mooy ne nit ki bu fekkente ne dafa dem wanag mu waruta laal loxo ndeyjooram maanaam loxoom waru koo laal ci maanaam loxo ndeyjooram waru koo laal waru cee laal pëyam maanaam kon bu boobaa ñu xam ne léegi nag acte bi mooy lan lan mooy acte bi fii ndax jël sa loxo ndeyjoor laal ak pëy maanaam loolu dafa xaraam wala boog dañ koo sib ba loolu tam borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute nañ ci ñinga nga xamante ne ñoom ñooy jumhur li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim te moom mooy xanafiye ak maalikee yi ak mboro ci saafiyee ak mbooloo ci xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañ ni loolu dañ koo sib al imam al hafiz ibn abi jamra rahimahullahu taala moom euh, ci bahjatun nufus dafa bind benn téere boo xam ne daf cee taaliq daf cee def ay taaliqaat ci sahih imam al bukhari rahimahullah moom ci bajatul nufus dafa ne euh, déjà maanaam dañ koy tere moom maanaam tere gi am na te waaye nag tere gi mooy sooy dem woon ak rek lañ koy tere ñu ne lu tax mu ne parce que bi loolu rek la wax mm-hmm. maanaam ne booy demoon ak nga koy la tere tere ko téye ngir ne foofu rek nga nga koy soxlaa mm-hmm. waaye bu ñu xoolee xaqiqatan maanaam ñu ñëw ci beneen att bi moom dinañ ci ñëw insha allahu taala maanaam ndax dafa sukkandikoo tamit ci hadith bi nga xam ne moom la yeneen bi sa la wasallam wax Talq ibn Ali radiyallahu anhu mooy xadis bi nga xamante ne juróom yi nañ ko mooy imam Abu Dawud at-Tirmidhi Nasa'i ibn Majah ak imam Ahmad rahmatullahi imam ibn Khuzaymah rahimahullahu ta'ala dëgëral na ko moom tamit soloo na ko ñoom dañ ne dafa ne loxo bi maanaam dafa ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daf koo laaj ne ko waaw nit ki bu fekkente ne day laal loxoom Euh, nday day loxoom maanaam maanaam day laal pëyam loolu zakaram lu ci àtte mu ne innama innama huwa bid'atun mink maanaam loolu daal mu ne sa zakar mu ne ko wax ndax am na ci beneen riwaay daf ne ko mais imaginer nga laal sa loxo wala sa tànk wala mu ne ko wax mu ne ko kon partie la rek ci yow maanaam innama huwa bid'atun minka loolu moom moo tax Hanafi rahmatullah alayhim ñoom ci hadith boobu ci lañ sukkandikoo ngir wax ne Euh, laal zakar maanaam du yàq jàpp moo tax aji wax ji nga xamante ne dafa wax ne fuqaha uy rahmatullahi alayhim amuñu xel parce que bu ñu amoon xel ñu wax ne nit ki bu demee di tuur ndox euh, di di di di tuur ndox maanaam njàppam day toj maanaam loolu matutu woon a wax maanaam ndax bu ñu amoon xel dañ naan euh, duñ ndax nit ki bala balaa moo tuur ndox ba mu téye awraam ci la njàppam toj boobaa moom lañ naan ko yow mi yaa xamul li xew ngir ne boroom xam-xam benn mooy nit ki mën naa tuur ndox te du laal zakaram ñaareel bi ci def moom mooy moom mooy ne boroom xam-xam yi rahmatullah lool day wane sax ne moom maanaam maanaam <laughs> masala gën a basique ci xamu ko mm. maanaam mooy ne euh, boroom maanaam mooy ne Euh, nit ki suy su su téyee euh, euh, su téyee awraam mm-hmm. ndax day yàq njàppam waaw wala déet loolu borom xam-xam yi dëppawuñ ci mm-hmm. rahmatullah alayhi mm-hmm. maanaam loolu moom moo tax xanafi yi sukkandikoo ci xadis boobu moo tax alxaafis ibn abi jamra rahimahullahu taala moom tam ci loolu la sëkk sukkandikoo waaye waaye insha allahu taala daañ gën a gis ci leeral maanaam insha allah maanaam ne li nga xamante ne moom mooy laal sakar dafa dafa ñi nga xam ne ñoom ñooy zahiri yi rahmatullah alayhim ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, mbooloo ci shafi'i yi ak ci xanaa hanabila rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne maanaam dafa xaram maanaam ci biir bii nii tere gi maanaam ngir xaram la maanaam terewuñ ko ngir sibil ñoom dañoo jàpp ne ngir xaram la mm-hmm. léegi euh, beneen bi ci def waaye ñeneen ñi ci def it dañ dañ koo sib waaye sibil bu tar la mm-hmm. waaye nag wuute geneen gi ñu wuute moom mooy maanaam xadis bi tam dañ ci jàngee ne laal sakar noonu rek laal sakar noonu rek dañ koy tere maanaam di toog rek di laal sa sakar noonu <laughs> waaye ànd maanaam moom mooy su fekkente ne ba pare boo koy laal itam ba mënoo koo baña laal nga laale ko ak ak loxo ndey ak loxo càmmoñ bi waaye pas ak loxo ndeyjoor bi voilà maanaam ngir <laughs> ngir ne toog noonu di ko laal rek lu tax lu tax mu problématique mooy ne benn du jikko ju ra maanaam da day xaarimul muru ala maanaam mhm. mooy nekk ci biir nit ñi masalan di di laal sa sakar noonu loolu xaarimul muru ala mhm. maanaam mooy day day dindi respectabilité mhm. benn ñaareel bi ci def moom mooy euh, soo ko defee soo soo soo ko defee nga jël nga euh, loolu mën na yëngal bànneex ci nit ki maanaam te it jikko yi mën a indi ci nit ki ak tamit bàkkaar yi mu ko mën a dugal ak fitna yi mu mën a yóbbu yi mu ko mën a yóbbu loolu yàlla rek ko xam mm. maanaam ci njaal njaalbeen gi mën na bañ a nekk loolu waaye après yàlla rek xam ci lu mu demee moo tax toog noonu rek di laal sa rawatina ak loxo ndeyjoor loolu moom dafa nekk loo xam tamit dañ koo tere mm-hmm. euh, ngir ne lan fan lañ sukkandikoo ci loolu mooy ne bu fekkente ne fa nga ko soxlaa mm. te moom mooy nit ki war a tuur ndox fa nga soxlaa lañ ko tere mu téye sakkaram ak loxo ndeyjooram yàlla tere fa nga xamante ne lan soxlawu ko fa euh, loolu tamit beneen masala fi fii maanaam beneen masala bi nga xamante ne moom moo am ci maanaam moo am tamit ci buntu bi moom mooy ne nit ki bu demee wanag zakaram maanaam euh, mu ne walaayatama sax maanaam bu mu fomp maanaam mooy ne bu mu fomp moo xam xeer la jëfandikoo wala ay papier toilette ak yu mel noonu mu ne bu mu pompoo ci loxo ndeyjooram maanaam kon fii liñ ci xamee moom mooy moo xam nit ki dafa tuur ndox wala boog mu dem àll maanaam pompe yi nga xamante ne moom lay am maanaam bu mu ko defee moo xam même bu jëfandikoo wee ndox masalan tey bu jëfandikoo wee ndox loolu masala bi yomb maanaam day jël ndox mi rek ak loxo ndeyjooram la koy tuuree jëfandikoo loxo càmmoñam ngir mën koo raxas amma dafa dafa dafa jëfandikoo su fekkente ne dafa loxo càmmoñ bi la yor maanaam bu fekkente ne maanaam xeer lay jëfandikoo wala papier toilette maanaam bu dee dafa dem àll lool tamit yomb na masala boobu yomb na mais bu fekkee dafa tuur ndox foofu la masala bi di di di parce que bu tuuree ndox su dee su dee góor la maanaam bu dee jigéen tamit masala bi du posé mm-hmm. mais bu dee góor la <laughs> nan la nan la koy téye nan lay de voilà voilà su ko defee faw parce que warul foofu foo ca ndeyjoor waru koo téye waru téye zakar bi ndeyjoor mhm. maanaam ñaar yëpp la tere daf ni fala yamassan fala yamassa bu mu laal zakarahoo zakaram bi yaminihi ci ndeyjoor waaye wala yatamassa bu mu foofu bi yaminihi ci ndeyjooram ñaar yëpp dañ ko ko moo tax lool nag comme imam al-Khattabi rahimahullah daf am ay ay ay ay yoo xam ne xam na maanaam masala bi dafa lënt lool ci moom rahimahullah mu mu naan mu naan da ngay dem ci ci ci ci miir ak da ci ay sàkket ak xeer xeer mbir bi dafa lënt lool ci moom waaw dafa lënt trop ci moom rahimahullah waaye li nga xamante ne moom la boroom xam-xam yi di wax rahimahumullah mooy euh, ni ñu koy defee mooy ne nit ki day téye ak loxo ndey jooram maanaam loxo càmmoñam lay téye zakar bi loxo ndeyjoor bi lay téye xeer bi wala papier bi mais di yëngalee loxo càmmoñ bi di yëngalee ndax fomp bi waru koo defee loxo càmmoñ bi wa kon loxo ndey bi lay yëngal maanaam bu boobaa loxo cà loxo loxo càmmoñ bi lay yëngal loxo ndey bi day day day statique day taxaw benn place mel ni moom defut dara day immobile su ko defee muy mën a muy mën a setale ak loxo ndey ak loxo càmmoñ bi bu boobaa noonu lay def maanaam loolu loolu mooy soo soow masala bi beneen bi ci def nag euh, euh, mooy ñoom ñii maanaam bu fekkente ne nit ki dafa nekk ko foo xamante ne masalan dafa dafa dafa miir la nii maanaam ay miir ak ay yi nga xamante ne ñoom ñooy kii yëpp du dagan mu jëfandikoo ko maanaam dem ci miiru jàmbur rawatina bu dee miiru jàmbur la ak yu noonu dégg nga beneen bi ci def moom mooy lëkkaloo bi nga xamante ne moom la ñetti wax yii lëkkaloo maanaam mooy ñetti wax yi parce que waxu yenente bi la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mooy ne dafa lëkkale ay teggin moom mooy comme li nga xamante ne booy naan maanaam wala nañ njëkkee ci suñu masala bi nga xamante ne moom lañ mujjee léegi mm. maanaam am na bu ci bu ci caroo mm. mooy tey masalan tey fi mu toll ñi nga xamante ne xam nga yenent bi sallallahu dafa tere ñuy lekkee loxo ca càmmooñ wala ñu koy naane mm-hmm. loolu yenent bi da ko tere sallallahu parce que daf ni euh, dafa ni ndax mu ne parce que seytaane mooy lekkee loxo càmmooñ te moo koy naane mm-hmm. kon bu boobaa nan la ñuy def bu fekkente ne masalan tey dañoo yor euh, pour set te mënuñu ko bu dee loxo lañ jëfandikoo moom moom da ngay dompat rek moom moom moom amul problème pour dagg da ngay dompat mais bu fekkente ne da ngaa jëfandikoo paaka ak bu boobaa te nga bëgg a dagg li nga bëgg a dagg euh, fourchette bi rek mënu koo dagg faaw nga jëfandikoo paaka bi ana nan ngay def bu boobaa bu fekkente ne maanaam jàppal kii jàppale la loolu yomb na mm-hmm. waaye bu fekkente ne yow dangay ngay mën di kii bu boobaa da ngay daal di teg fourchette bi ngay téyee ak loxo càmmoñ bi maanaam da ngay da koy sampeeg loxo ndeyjoor bi ba pare ba ne ba noppi ngir bañ a jël sa loxo càmmoñ bañ koo jëfandikoo sampee loxo ndeyjoor bi ba noppi ci fourchette bi loolu moom sàmp bi léegi ba léegi da leen intéressé maanaam nga samp ko boo ko sampee ba pare nga téye ko ak loxo càmmoñ bi mais doo yëngal loxo càmmoñ bi bu boobaa ngay daggee loxo ndeyjoor bi bu boobaa ne dugalatoo sa loxo ci ci boo ci ci ci ndab li mm-hmm. ak ci maanaam dugalatoo nañu bu boobaa loolu day daal di mën a nekk comme masala yi nit buy fomp mm-hmm. dégg nga bu bu paree ko tegaat paaka bi dooga jëlaat set bi ak loxo ndey jooram mm-hmm. waaw waaw boobu moo gën woyof waaye ñaar waaye bii hmm? voilà dégg nga mhm. kon boobaa li nga xamante ne tamit moom mooy beneen euh, maanaam mooy lan la maanaam ñoom ñett li ñu bokk mhm. moom mooy ne bu fekkente ne nit ki day naan mhm. li muy naanee daf day day day day day naanee ak lox euh, euh, maanaam déjà buy naanee nda nday jooram lay naanee waaye buy naan tamit teggin yi nga xam ne moom la dugal laaj ndekete dafa lëkkaloo ak teggin yi nga xam ne moom la génne laaj voilà maanaam dañoo lëkkaloo mm-hmm. moom moo tax mbir mu nekk moo tax nit ki ni nga xamante ne lii day wane màggaayu njàngale yenante bi mm-hmm. sallallahu alayhi ngir ne lekk ak naan comme ñoom maanaam yooyu yëpp dafa am ay teggin moo tax ñuy tudd yàlla di et cetera di ko préparer di di lekk yàlla ko ndey jot mm-hmm. et cetera ak yu mel noonu mu bokk ci teggin yi tamit mooy ñuy bañ di dugal ab sobe wala luy yàq wala loo xam xamante ne day gaañ nit ki ci biir mu koy bañ di dugal ci biir waaye niki noonu buy dem bay kii tamit bay bay bay bay bay bay bay koy génne tamit mm-hmm. maanaam mu dem ba nga xam ne la ca sobewu muy génne ci moom itam mu bañ a jëfandikoo loxo ndeyjooram boobu mm-hmm. ngir ne loxo ndeyjooram boobu lay jëfandikoo ngir lekk ngir naan mm-hmm. maanaam mu mel ni lëkkaloo googu ñaar ñaari lëkkaloo kon am nañ ci bu njëkk bi moom mooy ne bul lor sa bopp ci booy dugal niki noonu lay lore bu ko borom bi subhaanahu wa ta'ala di génne waat ci yow itam bul jëfandikoo maanaam na na nga am tamit teggin yu ma sëkk comme ni nga amee teggin yi nga xam ne moom nga amoon ci bi koy bi muy dugg ci yow beneen bi ci des kon moom mooy kon dañu ciy gis ne màggaayu njàngale ak yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne lépp la ñu jàngal mm-hmm. sallallahu alayhi wa alihi wa sallama euh, kon euh, hadith bi imam al Bukhari rahimahullah mm-hmm. indiwaat na ko hadith numéro 154 ak hadith numéro 5600 30 imaamu muslim indi ko ci ñeenti yoon ci xadis numéro 267 imaam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 31 imaam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 15 ak xadis numéro 1889 imaam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 24 25 47 ak 48 imaam Ibn Majah indi na ko xadis numéro 310. imam ahmad ibn hanbal moom indi na ko ci xadis yu bari rahmatullahi ala al kon xadis bi waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñépp solo nañ ko mu ne baa bun bunt laa yamsiku laa yumsiku bu mu tee zakara oo sakaram bi yaminihi ci ndeyjooram isa baala buy mbeewal mhm. maanaam bunt bi baat la boo xamante ne waxu yeneen waxu yeneen bi la sallallahu alayhi wa ci riwaaya bu nekk ci saxiixu imaamu muslim rahimahullahu taala maanaam gis daf ci leeral na nit ki buy tuur ndox bu mu téye ak loxo ndeyjooram euh, maanaam ngir ne xadis boobu pourtant xadis bi ñu weesu daf ko doon leeral maanaam. Euh, bi mu nga xamante ne moom la indi te moom lay indiwaat maanaam ngir gën a dëgëral maanaam boobu mm-hmm. maanaam ngir ne xadis maanaam bi mu bunt bi bi mu njëkkee mooy bu mu tàncu maanaam bu mu fomm ndax xam ngeen ni imaam al-Bukhari rahimahullah léeg-léeg day indi benn xadis indi ko ci ay bunt yu bari mm-hmm. ngir ne maanaam njariñ yu bari yi ci nekk ngir njàngat yu bari yi ci nekk yi mu bëgg taalibe yi jànge ko mm-hmm. fii tamit noonu la ko indee loolu moom moo tax mu indiwaat xadis bi indiwaat ko ñaari yoon waaye mu indiwaat ko ci riwaaya bii mu ne maanaam ngir njàngat bii ci nekk ne bu mu téye loxo ndeyjooram mu buy tuur ndox bu mu téye sakkaram ak loxo ndeyjooram mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awal kitaabi ilayhi haddasanaa Muhammad ibn Yusuf te moom mooy alfiya bi mm-hmm. bokkut ak albikandi mm-hmm. muy Muhammad ibn Yusuf ibn Waqid ibn Usman ad-Dabbi mawlahum al-Firyabi rahimahullahu ta'ala dakantalam nekkoon Abu Abdullah moom mi ngi gane adduna cent vingtième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna wala cent vingtième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi génn adduna deux cent douzième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa hmm. imam al moom moo soloo ci moom directement ñeneen ñi ci des yëpp dañoo soloo ci moom ci intermédiaire mm-hmm. voilà man kon ñoom waa ashaabu kutubu sitta yëpp soloo nañ ci moom sauf que imam al-Bukhari rek la nekk sëriñum directement mm-hmm. mu ne qaala haddathana al-Awzaa'i mooy imam bu mag boobu mooy imam Shaam mm-hmm. Abdurrahman mooy Abu Amr Abdurrahman ibn Amr ibn Abi Amr al-Awzaa'i ash-Shaami ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala nekkoon borom ngir bu màgg boobu nga xamante ne nitu yàlla bu kawe la woon nekk mm. jaamukatu yàlla bu mag a mag a mag nga xamante ne ñetti at at bi ñetti mbir la ci def mm. benn at bi benn benn jamono ji da ciy jàngale beneen jamono ji daf ciy nekk di jihaad mm. beneen bi ci def daf daf ciy nekk di jaamu yàlla ak ak ak umra jeex na at bi ñetti at yi loolu rek la ci def ñetti parties yooyu la koy def nekkoon nitu yàlla bu mag a mag a mag a mag rahimahullahu taala ci ñu gën a màgg ci jamonoom comme niñ ko xamee te jotoon nañu wax ci ay mbiram mu ne an Yahya ibn Abi Kathir gis nañ ko léegi an Abdullah ibn Abi Qatada moom gis nañ ko léegi an abihi al-Harith ibn Rib'i faris rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu taala anhu wa ardaahu an nabiyyi an an-nabi mu jële ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahu qaala nee na iza baala buy tuur ndox ahadukum kenn falaa yàqul zanna bu mu jàpp mukk zakarahoo zakaram bi yaminihi ci ndeyjooram mm. mu ne walaa yastanji te bu mu tàncu bi yaminihi ci ndeyjooram mm. wala yatanaffas te bu mu nokki fil inaa'i ci ndax mi mm. maanaam nga gis kon xadis bi jëmmi mooy jëmmi xadis bi ñëw romb ci ay riwaayaat yu wuute lii day ja dañ ci xamee ni dagan na mhm. maanaam ngir ne xadis bi riwaaya maanaam ni ñu ko solooyee nii riwaaya bil maanaa la mhm. waaye dañu gis ne maanaa yi benn la waaye riwaaya bil maanaa maanaam ndax dafa am ñaar riwaayatu bil lafz ak riwaayatu bil maanaa mhm. riwaayatu bil lafz moom mooy ma nettali xadis waaye ma nettali ko ni ma ko dégg amma riwaayatu bil maanaa moom mooy ma nettali ko waaye indi sens bi maanaa bi waaye nag du ma assuré ni jëmmi baat bi laa indi waaye loolu nag duñ ko may ñëpp loolu duñ may ñëpp képp ku ku mu neex rek mu ñëw di def riwaayata bi maanaam abadan dégg nga euh, loolu moom moo tax euh, boroom xam-xam yi ñoom ñoo ko jagoo loolu maanaam di mën a def riwaayata bil maanaam dégg nga kon hadith bi romb nañ ko léegi mu ne baabun baabul istinjaa bil xijaara baabu buntu al istinjaa di tàncu bil xijaarati ci xeer maanaam li nga xam ne moom moo mata leeral mooy al istinjaa eh, mu ne dañu maanaam eh, istinjaa istinjaa maanaam li ngi ci nujuutu sajara maanaam moom mooy doggit daggit yi maanaam ngir ne loolu moom moo tax ci cosaan bu ñuy wax da kii dañ naan dagg dagg maanaam mooy dagg gi nga xam ne moom la ñuy dagg eh, li génn ci nit ki loolu moom mooy istinjaa maanaam lool moom moo tax bokkut ak maanaam Euh, bokkut ak yeneen yeneen yeneen kàddu yi nga xamante ne moom la ñu at dañ koy xam at-tatahhuru mooy setlu laablu ak ak ak ak ak tamit moom mooy mooy setlu sellu laablu maanaam niki noonu tamit baatu maanaam am na ay baat yeneen maanaam yoo xam xamante ne dañ koy faral di jëfandikoo ci baat bi ak istijmaaru istijmaaru mooy jëfandikoo xeer ndax mi ngi jógee ci aljamrat mm. buy tekki xeer dégg nga waaye li nga xamante ne moom la ñu kon faral di wax wax wax yeneen yi ci def bu am maa istibra'u istibra'u moom mooy euh, deñlu mooy mooy nga mooy nga deñ ci ci sobe bi mm-hmm. loolu nag mën naa tekki setlu googu ñuy setlu mm-hmm. waaye mën di jëfandikoo ndox wala xeer waaye mën naa tekki xaar bi nit ki di xaar ba li nga xamante ne moom mooy euh, li nekkoon ci moom mooy sobe bi génn ba jeex mm-hmm. ferlu waaw kay mooy ferlu waaw kay ma dégg nga léegi kon fii day leeral ne maanaam gannaaw ba mu waxee tey maanaam bu ñu xoolee xadiis yi nga xamante ne nag ñoom ñooy wax ci wàllu ndox bu ñu leen seetloo mm-hmm. dañuy gis ne xadiis yooyu xadiis waa ñoom waa Basra ak yooyu kon ñoom imaamu Maalik ñoom bu ñu ko xamul du problème mm-hmm. maanaam da gis ne bu ñu xoolee càllale yi nekk ñoom ñëpp waa Basra lañ waa Xuraasaan waa ñooñu lañ mm-hmm. ah voilà dégg nga mu ne baabul istinjaa bil hijaara mu ne qaala bil isnaad al muttasil fii awwal kitaab ilay haddathanaa Ahmad ibn Muhammad al makki te moom mooy Ahmad ibn Muhammad ibn al walid ibn Uqbata al makki maanaam eh, al Ghassaani al al Azraqi al Ghassaani rahimahullahu ta'ala ñu koy dàqanteel abul walid mooy dàqanteelam bi gën a siiw abul walid eh, ak. abu muhammad dañ ko koy wax tamit mm-hmm. moom mi ngi gane mi ngi génn adduna deux cent vingt deuxième année ginnaaw gàddaay yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa loolu mooy li gën a dëgër mm-hmm. am na nag ñu wax deux cent dix-septième am na tamit ñu wax euh, ba deux cent douzième année ginnaaw gàddaayu yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa mm-hmm. moom imaam al rek moo soloo ci moom moom tamit moom mooy wayjuru al-Azraqi bi nga xamante ne mooy boroom taarixu Makka maanaam téere boobu taarixu Makka al Azraqi boobu kii mooy papam voilà maanaam mooy euh, Abul Walid bi Ahmad ibn Muhammad al Makki rahimahullahu ta'ala mu ne qaala nee na haddathana Amr ibn Yahya ibn Sa'id ibn Amr al Makki moom tamit maanaam moom mooy Amr ibn Yahya ibn Sa'id ibn Amr ibn Sa'id ibn al-As maanaam maamam bi nga xamante ne moom mooy Amr ibn euh, euh, Amr ibn Sa'id ibnul Aas moom yéetlu yaa ngi koy fàttaliku moom mooy ki waxoon euh, Abu Shurayh moom la moom voilà moom la Abu Shurayh waxoon radiyallahu anhu ne ko euh, euh, bàyyi ma ma wax ak yow li nga xam ne dama ko déggee ci maanaam mooy bi ñu bëggee dem attaqué attaqué bi imaam Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhuma gisoon nañ ko ci kitaabul iman moom la moom mooy maamam nga moom am moom euh, Amr ibn Yahya moom kon mooy Abu Umayya mooy daakantalam Abu Umayya al-Qurashi al-Umawi as-Sa'idi al-Makki rahimahullahu ta'ala Yahya ibn Ma'in nee na Salih euh, ad-Daraqutni nee na thiqa moom ku wér la euh, al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala moom tamit ci Taqrib at-Tahdhib nee na nee na thiqa Euh, kon Amr ibn euh, Amr ibn Yahya ibn Sa'id bi mhm. moom al-Bukhari rahimahullahu taala solo na ci moom moom ak Ibn Majah ñoom ñoo solo ay seen ay xadis mhm. maanaam ñoom ñoo am ay xadisam imaam al-Bukhari jeex na ak imaam mhm. Ibn Majah moom mi ngi génn àdduna ci catal maanaam ci daanaka ci jege xadis euh, deux centième année maanaam ñaar téeméeri at ginnaaw gàddaaw yeneen ci bi. sallallahu alayhi wa sallam moom mu ne an jaddihi moom mu ngi jëlee ci maamam te maamam moom mooy Sa'id ibn Amr ibn Sa'id ibn al-As muy Abu Usman euh, euh, al umawi al qurashi as-Sa'idi al-Hijazi al-Madani ad-Dimashqi thumma ad-Dimashqi thumma al-Kufi rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna cent vingtième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ci taabi euh, ci taabii yu mag yi ci siqaat taabii yi la bokk moom siqa la maanaam parce que comme quoi ah maamam ni mel waaye moom maanaam wala papam sax la papam ni mu mel ndax moom moom bi papam génnee àdduna dañoo ñoom dañoo dañ euh, Abdul Malik daf leen a tasaare bi mu leen tasaaree doom yi seen doom yi moom nag ñu yóbbu ko mu mu mu dem madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam dégg nga am na nag loo xamante ne euh, voilà ci lu mat a la parce que cent ne cent vingtième année lañ wax léegi na voilà loolu loolu lañ bëggoon a leeral maanaam ndax loolu bo euh, alxaafis ibn Hajar rahimahullahu taala loolu la wax ci tahzibu tahzib ak ci taqribu tahzib waaye loolu njuumte la goo xamante ne jar naa leeral maanaam kook ci ci ci ci ni génn fi mu génnee àdduna ndax moom euh, imam ibnu asakir rahimahullahu taala ci taarixu Dimashq def na tarjuma bu am solo ci mbiram ci moom euh, mooy amr euh, mooy Sa'id ibn Amr moom ci la waxee maanaam ba pare ci riwaaye bu dëgër bu wér ci la waxee ni atum cent trente cent trentième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi dem na ci al-Walid ibn Yazid ibn Abdul Malik hmm. maanaam dem na ci moom hmm. euh, te mi ngi na àdduna cent trente et unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la génn àdduna maanaam kon loolu moom mooy li nga xamante ne lu mata leeral la beneen mbir bi nga xamante ne càllale gii am na ko comme li al ismaili wax rahimahullah mm-hmm. alxaafis al ismaili yi euh, ci mustaxraj maanaam dafa def mustaxraj ci sahih imam al bukhari rahimahullah moom nee na euh, diggante amr bi bi mu déggee amr ibn sa'id mm-hmm. ibn amr amr euh, amr ibn yahya ibn sa'id mm-hmm. amr ibn diggante bi mu déggee xadiis bi ci maamam ak diggante bi ko Ahmad ibn Muhammad al-Makki di dégg def na soixante-dix ans maanaam ñoom ñaar maanaam da gis ne kee bi mu koy dégg dafa nekkoon xale mu dund lu yàgg yàgg yàgg yàgg kee doog a àdduna daal ko mu dokk koo nettali maanaam kon loolu day tax ba càllale gi gàtt mu ne an abi hurayrata muy saahibu rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi nga xam ne moo ëpp radiyallahu ta'ala mu ëpp lu mu jàngee ci xadis ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lu mu nettali ci xadis ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn àdduna cinquante-neuvième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom kon waa jamaa solo nañ ko kon maam dañu gis ne euh, kon euh, xadis bi bu ñu xoolee euh, muy Ahmad ibn Makki muy Amr ibn Yahya ay maanaam ñoom ñi ñëpp waa ashaabu kutubu sitta imam al-Bukhari moo solo ci ñoom mm-hmm. ak beneen bi ci keneen ki moom imam al-Bukhari moom rek moom moo maanaam moom moo solo ci Ahmad ibn Muhammad mm-hmm. euh, amma Amr ibn Yahya ibn Sa'id moom imam al-Bukhari tamit moom ak Ibn Maaja ñoom ñoo solo ay xadiisam mm-hmm. euh, euh, niki noonu kon kon nga gis ne ñoom ñi booleen boole da ngay gis ne kon ñaar ñu njëkk ñi la imaam al-Bukhari solo ci ñoom ki ki ci def ki ci tegu mooy Ibn Maaja boo bokk koog moom mm-hmm. ñi ci des ñoom waa ashaabu kutubu sitta solo nañ seen ay xadiis moo ne kon sayyidina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu qaala nee na mm-hmm. ittaba'tu topp naa annabiyya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. maanaam topp gi nga xamante ne moom la toppoon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam la ko waraloon maanaam mooy maanaam euh, fekk dafa wax euh, xaraja fekk dafa génn wax xaraja maanaam waaw waaw bi waaw waaw waawu xaal la maanaam buy wane ne xaalam lii na mm-hmm. maanaam wa xaaluhu annahu xaraja maanaam mooy ne dafa fekkoon ne dafa génn li xaajat yi ngir aajom mm-hmm. euh, guddi gi nag euh, maanaam fekk bés bi dafa ndax xadis bi imam al-Bukhari rek moo ko solowaat mm-hmm. rahimahullah daan ci ñëwaat insha allah léegi maanaam mu daal di génn ànd ak fekk mu nekkoon ci aajom fa kaana nekkoon na koo xam ne nag moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam su daan dox laa yaltafitu doonu woon gestu doonu woon gestu nee na fa danawtu ba ma daal di jegeñ nag min hu ci moom euh, loolu bokk na ci liñ ci xamee moom mooy ne nit ki su àndeeg euh, euh, nitu yàlla wala kilifa maanaam du ko jiitu maanaam ndax da koo topp waaye du ko jiitu beneen bi ci def nag moom mooy ne ci ndeyjooram lay féete su fekkente ne dañoo dem ba nara a tolloo sax ci ndeyjooram lay féete comme ni nga xam ne noonu la doon doxe ak ñoom ak noonu la defoon ak Seydina Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu bi mu nekkee ci càmmoñam ñu indi ñu indi ko ci ndeyjoor Euh, beneen bi ci def moom mooy ba mu ko jegee mooy ne mooy tamit bokk na ci li nga xamante ne moom mooy jikko yu rafet mooy di bañ di def di gëstu lu bari mm. ndax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam noonu la mel moom su daan dox doonu doon di gëstu mm. voilà parce que gëstu bu bari xool bu bari en fait dafa am ay mbir yoo xamante ne maanaam loolu dafa bokk ci waye di mm. maanaam ñeenti mbir la comme ni imam Qayyim wax rahimahullah maanaam ñeent mbir la yoo xam ne dañoo bokk ci waye mooy wax ju bari ju njariñ lekkante gu bari maanaam euh, goûter yu bari lu amul njariñ euh, bi ci def moom mooy nelaw lu bari maanaam di nelaw nelaw yoo xamante ne amul solo fu ñu defee yaa ngi tëdd nelaw yaa ngi ci loolu bi ci des it mooy xool lu bari maanaam di xool fu ne nga xool ko fu ne nga gestu fa xool fa loolu itam maanaam bu fekkente ne yooyu yooyu amul njariñ maanaam yooyu dafa bokk ci waye di maanaam loolu day day day tekki ne nit ki euh, parce que wax ju bari amul njariñ ngay kii bokk na ci xool bu bari nag mooy di seetaan télé lu bari ci rawatina bu dee ay film ngay seetaan ay wax yul jeex yoo xamante ne boo ko xoolee ba ci biir ba ci biti bariwul njariñ voilà loo xam ne tout le temps éternel éternel recommencement la amul benn njariñ ci ci la ñuy nekk rek coow rek maanaam ñol-ñol loolu moom ah, ñol-ñol gi loolu bariwul njariñ nit ki noonu di tambaambalu lu bari tamit bariwul njariñ maanaam di dox noonu rek waaye kon yeneen bi sallallahu alayhi li mu doon dox di dem. maanaam dafa doon dem ngir aajoom mm-hmm. maanaam bokk na tamit ci lim nga xam ne moom lañ ci xamee le fait mu topp ko mm-hmm. sayyidna Abu Hurayra radiyallahu ta'ala mu topp ko bokk na ci li muy jariñ liñ ci xamee mm-hmm. mooy ne maanaam euh, topp tànk kilifa ci loo xamante ne laaju ci ndigal ndekete mën naa ne waaye loolu maadaam maanaam féeg yéggul foo xamante ne maanaam da nga koy mu am intimité maanaam féeg yéggul foofu rek loolu loolu bokk na ci li nga xamante ne maanaam du lu ñuy tere ndax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam néew ko lu tax nga may topp noo demal nangam nangam mm-hmm. dégg nga waaye kon nag ah, nee na parce que daf laaj kooku kan la bi mu ko jegee bi mu ko jegee ñeen daf koo laaj ko ku mu doon mm-hmm. fa qaala maanaam mu ne ko man la Abu Hurayra mu ne ko ibrini ah, sàkkul ma mm-hmm. ahjaaran ay xeer astanfid bu ko defee ma mën a tàncu bi haa moom maanaam sàkkul ma xeer boo xamante ne danaa ci mën a tàncoo mu ne aw nax wa wala wax ju mel noonu maanaam bu fekkente ne aw nax wala wala loolu moom mooy ne wax la joo xamante ne ruwaat yi ñoo ko wax amaan na ñoom ñoo ko wax waaye li nga xamante ne mooy li gën a dëgër insha allah mooy ne wax jii dafa bokk ci wax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ne ko wutal ma xeer waaye wala bokk lu nu xeer maanaam bu boobaa mu xam ne du xeer rek rek rek la ko war a mën a wutal war na koo mën a wutal lépp loo xamante ne dana ci mën a tàncoo moo daa mu ne euh, wutal ma xeer bu ko defee ma mën koo tàncoo wala boog lu ko nuru mu ne ko wala tati nii te bu ma dikkee bi azmin ci euh, ci euh, yax ok wala rawsin bi caageen ay nefere maanaam kon bul ma indil yax bul ma indil nefere Euh, ba mu ko waxee loolu euh, loolu lii dafa am lu ñu ci jànge maanaam masala yi lii bokk na ci masala yi nga xamante ne moom lañ ciy jànge mm-hmm. moom mooy ne mëneef naa jëfandikoo xeex nit ki bu demee wala mm-hmm. maanaam waaye borom xam-xam yi rahmatullah alayhim boo xoolee boroom mazahib bi yëpp boo ko boolu leen lu lu jurtee dañuy gis ne ñoom dañ naan booy génne boo nit ki bu yoree xeer buy demee wanag buy jël buy buy buy tàncu maanaam xeer bi muy jëfandikoo Euh, maanaam mën naa nekk xeer waaye nag fa mu koy waaye sous condition ko liy génnee ci moom comme niñ ko waxee léegi weesuwul maanaam fi nga xamante ne foofu la sobe bi di génnee su fekkente ne daf koo weesu ba takk feneen rek bu boobaa faw dañuy jëfandikoo ndox bu dee tamit day tuur ndox tamit maanaam bu fekkente ne dafa weesu loola boo xoolee Hanafiyyi rahmatullah alayhim ñoom ñu ngi koy tënkee ci dirham mm-hmm. maanaam ñoom mooy su fekkente ne dirham mooy comme lu war a tolloog we weew yi ni weewu mag wi mhm. maanaam bu tolloo weeg moom rek dañ koy daal di dañ koy daal di commencer bu dee lu tolloog noonu génn na maanaam maanaam superficie bi mu bi mu laal mhm. toll na noonu rek dañ koy daal di mën a maanaam ci ci fu bokku teg fi nga xamante ne foofu lay génnee mhm. maanaam bu boobaa dañ koy daal di raxas maanaam ndox lañ koy daal di raxase waaye beneen bi ci des moom mooy ne suy tuur ndox su fekkente ne bën bën bi muy génnee daf koo weesu bu boobaa tamit dañ koy daal di raxasee ak ndox mm-hmm. beneen bi ci def nag mooy fuqaha u maliki yi mm-hmm. rahmatullah maanaam ñeneen ñëpp d'accord nañ ci ne jigéen mën naa jëfandikoo xeer su fekkente ne dafa tuur ndox mm-hmm. maanaam am naa bu demee woon ak moom ñoom mais bu tuuree ndox mën naa jëfandikoo xeer ba mu def fuqaha u maliki yi rahmatullah ñoom dañ ne faaw day jëfandikoo ndox ñeneen ñi ci def nag dañ koo ak ci mu nekk jànq ci mu nekk bu nekkee jànq lay jëfandikoo xeer waaye su fekkente ne dafa xës ba maanaam nekk koo xam ne jeek la maanaam muy ku mës a sëy rek bu boobaa day daal di maanaam ku mës a sëy boobu ba maanaam ku mës ànd ak góor mm-hmm. loolu lay tekki maanaam ku ku ku ñàkk ak ak euh, njànqam mm-hmm. maanaam bu boobaa faaw day jëfandikoo ndox mm-hmm. ndax li tax ñu teqale ko noonu mooy ne jigéen ji bu fekkente ne dafa euh, nekk jànqa lii génnee ci moom day génn nekk benn lu ci lu ci ëpp xaaliban day génn rek noonu tuuru noonu amaa bu xësee ba maanaam euh, nekk jeeg bu boobaa lii génn day tasaaroo loolu moom moo tax ñu teqale diggante jeeg bi ak jànq bi maanaam bu boobaa nag dina ko mën a jëfandikoo waaye li nga xamante ne moom mooy lii war ci moom mu raxas ko maanaam mooy wala boog li nga xamante ne moom mooy li war ci moom mu fomp ko mooy li nga xamante ne euh, mooy li ci kaw rek maanaam fi muy génnee amma ñi nga xam ne ñoom ñooy Shafi'i ak Hanabila rahmatullah alayhim ñoom dañ ni bu toogee maanaam bu ni mu jékkee noonu ni muy toogee noonu li nga xamante ne mooy feeñ ci biti ni rek lay raxas amma Hanabila rahmatullah dañoo jàpp ne li ci biir tamit euh, dañ koo war a raxas waaye dañ koy jéggale waaye dañ koy jéggale moom dañ ko war a raxas waaye dañ koy jéggale bu dee bi lay hmm. alayhim amma ñi nga xamante ne ñooy ñi ci des nag mooy ñoom dañ dañ koy raxas li ci li ci moom dañ koy raxas maanaam kon li ci biti la ñuy raxas te bu fekkente nag dafa weesu foofu nag ba tasaaroo feneen bu boobaa lool tamit dañ koy raxas boobaa dootul yorati at tey at tey tàncu mm-hmm. léegi loolu moo ñu indi ci masala lan mooy at tey tàncu ci jëmmi boppam mm-hmm. borom xam-xam yi tamit rahmatullah alayhim dañ cee wuute mm-hmm. am maa ñi nga xam ne ñooy Shafi'i ak Hanabila rahmatullah ñoom farata la. maanaam tàncu farata la ngir ne dindi sobe la amma ñi nga xam ne ñoom ñooy Shafi ñoom ñooy maanaam Hanafiye yi ñoom sunna mu akkada la ci ñoom maanaam sunna mu akkada la am amma ñi nga xam ne ñoom ñooy Maliki rahmatullah alayhim ñoom euh, man double ci ñoom dañ koo sopp voilà maanaam nga gis kon wuute yooyu nga xam ne borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ko dañ koo dañ koo wuute maanaam muy topp rek wuute dindi sobe wala ñàkk dindi sobe gi nga xam ne moom lañ ci am ngir ne Maliki rahmatullah ñoom dindi sobe euh, dañ koo def farata su condition nga man ko wala bokk mu nekk loo xamante ne yaa ngi koy fàttaliku mën ko koo dindi wala yaa ngi koy fàttaliku su dul loolu bu nekk farata beneen condition bi nga xamante ne ci lay nekkee farata ci bu beneen beneen mbir bi nga xam ne mooy waxu beneen waxu Maliki yi mooy sunna muakkada la waaye am maa tàncu comme liy génn euh, day génn te du bëri loolu lu ñuy mën a jéggale la loolu moom moo tax ñoom tàncu ñu jàppee ko rek lu ñu sopp gis nga différence bi voilà euh, am maa ki nga xamante ne nag masalan nekkul koo xamante ne dafa xarfal der bi bu fekkente ne lu bu tuuree ndox li ci génne loolu mu faw da koy war a raxas beneen mbir bi nga xamante ne moom lañ ci jàngee suñu moom moo nekk ci suñu xadis bii ci masala yi moom mooy ne euh, luñ lépp lañ mën a jëfandikoo ci lu maanaam taqriban maanaam ci lu jege lépp lañ mën a jëfandikoo maanaam ginnaaw gis nañ masalay ndox yi am na tamit li nga xamante ne moom lañ mën a jëfandikoo léegi daañ jëfandikoo xeer daal jëfandikoo lépp loo xamante ne dafa yor attee xeer amma Maliki rahmatullah alayhim ñoom dañu ne xam nga ñi ci def ñëpp nañ ni masalan suuf ak yu mel noonu daañu ko jëfandikoo waaye Maliki dañuy wax ne bu dee ban la bu dee ban bu tooy bu boobaa duñ ko jëfandikoo lu tax ndax dañ naan ndax du dindi mbir mi maanaam loolu day mel ni day dellu ci waat est mbir mi dana di dañ wala déet bu ñu xoolee ne boo jëfandikoo ban kon nga dindi ko mu deñ kon bu boobaa danañ ko mën a jëfandikoo waaye su dee soo ko dindee du duñ ko mën a jëfandikoo bu boobaa nag kon da ngay daal da koy daal te ku ko def. bu fekkente ne euh, parce que ban day takk fi mu fi mu laal mm-hmm. bu bu tooyee mm-hmm. loolu moom moo tax kon boobaa ñoom dañ naan la kon da ngay jëfandikoo ndox ca gannaaw mm-hmm. muy muy beneen masala ñetteelu beneen masala bi nga xamante ne moom moo ci nekk mooy ndox euh, mooy euh, mooy maanaam kon ak yeneen yi ci def naa jëfandikoo lépp lépp lépp ba mu def yi nga xamante ne moom lañ ci di moom lañ ci génne insha allah taala bu njëkk bi moom mooy euh, mooy yàq mu ne ndax li nga xamante ne moom la layee maanaam ci xadis bi ndax xadis bi euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala moom rek moo ko indiwaat ci jamaa maanaam te ba mu ko indiwaatee ci xadis euh, ci manaqibul ansar kitaabu manaqibul ansar ci baabu zikrul jinn baabun zikrul jinn mooy fi mu tuddee jinne ngir ne bërëb bii fi nga xamante ne moom la wax xadis bi mooy ci laylatul jinne la woon mm-hmm. maanaam guddi bi mu tafee ak jinne yi mm-hmm. euh, bi nga xamante ne moom la ko wax yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne euh, parce que daf ni ko nee na ba mu ko ko laajee daf daf ni ko mais maa baalul mu war raw sax lan moo xew lan moo dal lan moo tax lan moo tax duñu mën a jëfandikoo yax mm-hmm. ak nefere mu ne huma min ta'amil jinne ñoom ñaar ñamu jinne yi lañ moo tax dañoo bokk ci ñamul jinne yi mu ne wa innahu ataani wafdun wafdu jinnin nasibiina wa ni'mal jinn dañoo ndax dafa am ay jinne yoo xamante ne dañoo ñëw ci man tuub si ah waaye est yooyu jinne ñu baax lañ mu ne fa sa'aluni zaada ñu laaj ma lu ñu yóbbaloo nee na fa da'awtu ma daal di ñaan allah bur yàlla lahum ñeel leen an laa ne bu ñu romb bi azmin ci yax wala bi rawsatin du caagéen ci nefere illa wajadu alayha ta'aman lu dul ñu daal ci amee ñam maanaam lool moom moo tax ñoom bu ñu waxee bismillah maanaam ñoom bu ñu gisee masalan loolu nag mooy bu ñu dee dañoo tudd yàlla bi ñuy rendi par exemple ñun nit ñi bu ñu rendee am xar wala lu ñu mën a rende mm-hmm. ñun bu ñu ko bu ñu tuddee yàlla ci bi ñu koy rend ñun ñu lekk bu ñu lekkee ba pare bu ñu ko sànnee wala boog euh, bu dee ay nefere lu ñuy lekk yàppam la ñoom après wala ñoom bu ñu waxee bismillah rek day daal di mat sëkk nekkat nekkat nekkat yàpp fees del ñoom ñoom loolu la ñuy jëfandikoo mooy seen dund te fii dañ ci xamee ne yenent bi sallallahu alayhi moo ci barke yenent bi ci lañ amee loolu ndax moo leen ko moo leen moo leen ko sàkkul moo leen ko ñaanal kon ndekete dañuy gis ne barke yenent bi sallallahu alayhi wasallam ndekete dafay topp maanaam moo tax lii lii xam nga mbiru baatin la maanaam mooy baatinu yeneen ci bi sallallahu dafa am tasrif bu mat sëkk ci mboolem mbir yi ci àdduna bi ba am ay tasrif sax ci yi nga xam ne dañoo dee ndax yax yooyu dañoo dee niki noonu nefere yi lu dee la maanaam nga gis ne yooyu yëpp yeneen ci bi sallallahu daf ci am tasrif ci xayal ci ci alamul xayal ci baatin loolu kon beneen mbir la léegi nag bokk na nag léegi li tax ci suñu masala bi mu amal ñu ci solo li mu ñuy jariñ fii mooy su dee na su dee su dee yax la kon wala nefere bu boobaa comme que euh, lekk jinne yi la kon bu boobaa dañ ci xamee ne lépp loo xamante ne lépp loo xamante ne mm-hmm. euh, dafa am maanaam da dañ koy lekk bu boobaa day daal di xaraama jëfandikoo ngir tànk ci mm-hmm. lépp lu ñu lekk dégg nga waxu ibnu Habib al-Maliki rahimahullah lu mu wax al imam ibnu Habib al-Maliki rahimahullah ni mu layee woon li imaamu Maalik doon wax mm-hmm. maanaam ak ñeneen ñi ak mm-hmm. salaf yi ko doon wax mooy dani ndax ndox dañ koy naan mm-hmm. dañ koy lekk maanaam mafhum la lu ñuy lekk la maanaam li gis ne kon moom la layee woon waaye ndox dañ ko cee setti kon bu boobaa nga gis ne lépp kon bu boobaa tam ñu yóbbu ci lépp loo xamante ne dañ koo euh, nef maanaam euh, dañ koy lekk wala du koy naan dafay bu dul ndox dafay xaram nga jëfandikoo ko ngir tànk muy benn beneen bi ci def mooy même bu dee njaay àll yi ñoo koy jëfandikoo même bu dee lekk a animaux yi la maanaam du rek nit rek moo am xorma boobu ndax jinne yi tamit am nañ ko kon ñu daal di ci yóbbu lépp loo xamante ne day dund loo xam ne ak lekkam la kon du dagan du mën koo jëfandikoo beneen bi ci def mooy lépp lu am xorma dañ ko ci yóbbu lépp lu am xorma looloo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi yóbbu ci euh, par exemple alquran këyit bu ñu bind alquran wala ñu bind ci ay xadiis xadiis yenn bi sallallahu wala ñu bind ci turu yàlla wala mu nekk këyit boo xamante ne xatta yenn boroom xam-xam yi ko ñu demee nag xanafi yi rahmatullah alayhim ak bon surtout ñoom mais ñeneen ñi ci def ñëpp wax nañ presque la même chose mooy masalan ñu bind ci turu yàlla wala turu saxaaba comme ku mel wala turu nit ku baax comme Seydina Abu Bakar Seydina Omar radiyallahu exemple boobu lañ jox wala ñu bind ci sax ay xaraf parce que xaraf yi ab àdduna boppam la boo xamante ne zahir bi mooy xaraf waaye baatin bi dafa am dafa am ruux dafa am dafa am spiritualité bu nekk ci ginnaaw boo xamante ne addunay boppam la boo xamante ne borom daf ci bindee ay malaaka yoo xamante ne dañuy sàbbal borom bi subhaanahu parce que kon loolu niki noonu ah boobu borom xam-xam yi rahmatullah yóbbu nañ ci ala boobu ay këyit këyit goo xamante ne kenn bindu ci dara waaye te ñu mën cee bind dara tamit dañ ko ci tere waaye am na këyit goo xamante ne dañ koo maanaam comme këyit yi bu fekkente ne dafa yàqu maanaam de telle kenn mënu koo bind kenn mënu ko cee bind dara kenn mënu koo jariñoo boobaa duñ ko tere waaye loolu dañuy gis ne la tax ñu wax ko mooy yàq gi muy indi ak xorba bi mu am waaye bu fekkente ne dañ koo defar kayit gi dañ koo defaree noo xamante ne ngir dem wanag la te looloo tax ñu indi ko comme ay papier toilette essuie-tout et cetera bu boobaa dana daal dagal mm-hmm. beneen bi ci def moom mooy euh, masala lu ñuy lekk bu fekkente ne euh, kii la yi nga xamante ne dañuy da maanaam yenn yi day maanaam day am xollit comme orange comme mandarine comme mango bu boobaa ndax dana dagan mu mën a jëfandikoo li ci biti waaw wala déet loolu taqriban borom xam-xam yi rahmatullah alayhi liñ ci saxal mooy su fekkente ne lu mel noonu la day daal di xaraam ma jëfandikoo ko lu tax parce que tey bu ma xollee ci bi mooy waaw bu ma xollee orange par exemple wala mandarine wala yu mel noonu xollit bi léeg lekk dañ maanaam xollit bi mën nañ koo jëfandikoo ngir leneen xam nga mooy léeg-léeg pulpe dañ kooy jëfandikoo ngir mën ci defar ay jus wala yu mel noonu kon moom lu ñu mën a lekk la waaye bu fekkente ne dem na nag ba ba nekk loo xamante ne amatul njariñ xam nañ ni lii amatul njariñ bu boobaa daañ ko mën a jëfandikoo mm-hmm. comme ni mën a jëfandikoo xob mm-hmm. mooy xobu garab bu woddee mm-hmm. kon bu boobaa daañ ko mën a jëfandikoo loolu tam baax na bu fekkente ne tey dañu am euh, ndox dañu am euh, par yi nga xamante ne dañuy am maam dañuy lekk ci biti waaye li ci biir lañ du lekk mooy lan lu am xoox yooyu tamit bu fekkente ne xoox bi dañ koy jëfandikoo ngir jariñoo ko ngir leneen day xalaati xarab ngir xorma bi moom waaye su fekkente ne nag moom duñ ko jëfandikoo ngir leneen bu boobaa lenn ci borom xoox jàpp nañ ni loolu mën naa dagal rahmatullah beneen ala bi nga xamante ne moom moo nekk fii mooy ne euh, daañ ko gis insha allahu taala ci Euh, ci ci ci ci xadis bii di ñëw mm-hmm. waaye ci suñu xadis bi am na benn mbir bu mu ci bu mu ñu jariñ mooy azum mm-hmm. mooy yax mm-hmm. am na beneen njariñ bu mu am yax li tax mooy ci yax bi kon dañ ciy xiyaasee lépp loo xamante ne euh, dafa nekk comme wala yu mel noonu ndax lan ndax ndax ndax dafay dafay liis dafa rattax lépp lu rattax ndax lan du dindi solo bi bu boobaa dañ ko ciy xiyaasee ak tamit lépp loo xam ne day gaañe maanaam lu mooy lu ñaw wala luy gaañe ay xottu butéel ay kii yooyu yëpp tamit dañ koy dindi ak ay ay ay ay ay ay ay paaka ay puso yooyu masalan yi nga xam ne dañuy gaañe la yooyu dañ koy ciy dindi ah <laughs> beneen bi ci def moom mooy comme niñ ko waxee léegi sànq mooy kër jàmbur yi munoo ko munoo ko ci def ngir xorma bi mu am amma Hanafiyyi rahmatullah ñoom daganal nañ bu fekkee ne ci kër la wala kër góoru wé mm-hmm. ñoom daganal nañ ko ci ne mën nga koo jëfandikoo mm-hmm. waaye comme li imam al-Khattabi doon wax nee na dafa am benn waaye boo xamante ne moo ko doon nettali kat nee na sàkket sàkketu euh, ci ci Mawaahibul Jalil rahimahullah mu ne waa ji dafa ñëw ci sàkket <laughs> sàkketu jàmbur nee na euh, dem di ci tàncoo maanaam nga gis ne subhaanallah c'est comme miiru jàmbur yi sàkketu jàmbur yi lañ lay rek mm-hmm. te sàkket xam nga après day taw mu ci mm-hmm. lan ngay xalaat nag ci di tuur ndox ci miir bi mm-hmm. ba miir bi wadd voilà mais léegi mu tuur tuur léegi nee na waa ji dafa ñëw euh, ci sàkketu jàmbur <laughs> di na di ci tàncoy jiit fett ko nee mu tëb tëb tëb tëb yàlla jara sàmm waaw kooku xam nga li ko dal noonu moo ko yóbbee boppam moom nee na mu nee na xoolal rek kooku li ko dal noonu moo ko yóbbee boppam dégg nga kon euh, mu ne moo tax nee na fa ataytuhu ma daal di koy dikkee kon bi ax jaarin ci ay xeer bi tarafi ci cati siyaab bi sama yére fa wadaatuha ma daan koy teg ilaa janbihi ci wetam wa a'radtu ma daal di dummóoyu anhu ci moom maanaam kon dañ ci xamee ni nit ki do do do do maanaam bu nekkee wanag tamit maanaam mun da koo da koo jël ci ci cati yére bi ci la ko ko ci la ko ko jottalee ci wetam maanaam ñu xamee ci ne kon daf fi mu nekkoon doonu ñu ko woon gis nee na maanaam kon loolu tam dañ ci jàngee di di di di di di làqatu ci nit ki buy tuur ndox wala muy dem àll nee na fa lamma nee na ba nga xamante ne qada noppi na mhm. ba noppi na ci loolu nee na at baaxoo mu daal di koy toppee bi hin na ci ñoom maanaam mu waxeen ko maanaam mooy mu daal di koy mu daal koy jëfandikoo mhm. waxoon nañ ne la xadis boobu imam al-Bukhari rahimahullah moom rek moo ko indiwaat ci xadis numéro trois mille huit cent soixante ah, ci kitaab manaqibul anfar ci baabu zikru baabun zikrul jinn mu ne baabun buntu ngi mooy laa laa yustanja deefu la tàncoo bi raw fin ci nefere maanaam duñ tàncoo nefere maanaam fii dina indi beneen cause lu war a tax duñ ci tàncoo mu ne xaal maanaam te loolu lu am solo mooy lépp loo xamante ne sobe la day duggaale ci biir te loolu dina ci ñëw ci buntu bi mu ne qaala bil isnaad muttasil fii awwal kitaab ilayhi haddasanaa Abu Nu'aym te moom mooy al-Fadl ibn Dukayn mm-hmm. uh, sëriñ bi rahimahullahu taala moom mi ngi gën a adduna 130e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna 218e année ginnaaw gàddaay 219e année mm-hmm. ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. imaam al-Bukhari rahimahullahu taala solo na ci moom lu bare bare bare ndax solo na ci moom 190 hadith. ci saxeexam euh, bokk na ci sëriñam yu mag yi rahimahullahu taala waaye moom ak ñeneen ñi ci des ñëpp dañuy solo ci intermédiaire jële ci moom dégg nga imam ahmad ibn hanbal ishaq ibn rahawayh yahya ibn ma'in abu khaysama ñoo ñëpp sëriñu imam al-bukhari yi lañ ah ak ibn abi abubakar ibn abi shayba usman ibn abi shayba muhammad ibn yahya az-zuhali Euh, Abu Muhammad ad-Darimi ak Abd ibn Humayd ñoom ñii rahmatullah alayhim dañoo solo ci moom ci inter ci intermédiaire ñii la ñeneen ñi di solowee mm-hmm. ci moom rahmatullah alayhim mm-hmm. nee na qaala nee na haddathana te moom mooy Zuhair ibn Muawiya muy Abu Khaythama bi nga xam ne moom la ñu wax léegi Zuhair ibn Muawiya euh, al-Kufi rahimahullahu moom mi ngi génn àdduna 173e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Abi Ishaq te moom mooy imam hmm, Amr ibn Abdullah ibn Ubayd euh, ñu wax Abu Ishaq as-Sabi'i al-Kufi rahimahullahu moom mi ngi génn àdduna 29e année ginnaaw gàddaay bi sallallahu alayhi wa sallam génn 129e année ginnaaw gàddaay Yonent sallallahu sallam kon dund na mu ne qaala nee na laysa abu ubayda du abu ubayda te moom mooy abu ubayda ibnu abdullah ibnu mas'ud radiyallahu ta'ala anhu du moom moo mu ne zakarahu moo ko tudd de walakin waaye abdurrahman ibnu aswad maanaam ci abdurrahman ibnu aswad ci laa jëlee xadiis bi mm-hmm. ah, te moom mooy abdurrahman ibnu aswad ibnu yazid ibnu qays an-Naxa'i rahimahullahu ta'ala hmm. euh, muy Abu Hafs ñu ko Abu Hafs wala boog Abu Bakr moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt-dix-neuvième année ginnaaw gàddaay sallallahu alayhi wa alihi mu ne kon moom mu ne abihi mu jëlee ci baayam mooy al-Aswad ibn Yazid Qays an-Naxa'i rahimahullahu ta'ala mooy euh, borom. Euh, mooy kii ki nga xamante ne moom mook ak Alqama ñoom ñaar ñoo gënoon a takkoog Seydina Abdullah ibn ñoom ñaar ñooy sëriñu Ibrahim an-Nakha'i men rahmatullahi alayhi moom Abu Amr dañ koy wax wala boog Abu Abdurrahman ngir doomam ci Abdurrahman mi ngi génn àdduna soixante-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi mu ne annahu nekk moom sami'a dégg na Abdullahi Abdullah sama Abdullah ibn Mas'ud hmm. ibn Ghafil ibn Habib ibn Shamkh ibn Makhzum al-Qurashi Abu Abdurrahman al-Huzali al-Kufi rahimahullahu ta'ala sahib Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn àdduna 32e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñoom ñëpp waa Kufa la ah mu ne yaqulu nee na te xadis euh, euh, bi xaqiqatan euh, xam nga imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dañu maanaam xadis bi mooy premier xadis bi nga xamante ne dañ koo dañ koo dagge ak moom ku mel ni moom ad-Daaraqutni ñoom ñooñu dañoo dañoo bii mooy premier xadis bi nga xamante ne ci saxeex bi mm-hmm. dañ cee daggasante ak imaam al-Bukhari rahimahullahu taala euh, lu tax nee nañ parce que euh, imaam al-Bukhari rahimahullah xadis euh, bi daf ko ci kim ko jële maanaam bu njëkk bi nga xam ne moom la njëkk a dàggasante ak moom mooy ne dafa bëri dafa am tatabbo maanaam dafa am euh, ittirab ittirab ndax léeg-léeg abu ishaq as-sabi'i parce que abu benn parce que daf ni du abu ubayda la mu ne laysa abu ubayda zakarahu walakin abdurrahman ibn al-aswad mm-hmm. mais muy benn muy léeg-léeg da koy solo ci abu ubayda léeg-léeg mu soloo ko ci Abdurrahman ibn Asad léeg-léeg mu soloo ko ci Tariq ibn Shihab léeg-léeg mu soloo ko ci ñeneen ak ñeneen lu tolloog fukki nit soloo nañ ko ci moom loolu imam Daraqutni ne vraiment dafa mel ni takkul mbir mi euh, dégg mu ne dafa mel ni takkul mbir mi loolu mooy benn bi biñ ko njëkk a bi ci def mooy comme li ñoom imam Abu Hatim wax mooy ne fii dafa mel ni Euh, imaam al-Bukhari maanaam riwaayo bi gën a bi bii dëgër bokkut bii bu Abu Ubayda moo gën a dëgër parce que kooku ci papaam la ko déggee waaye problème bi fi mu nekkee mooy comme ñoom imaam Ibn li ñu wax rahimahullah mooy ne moom ci baayam Abu Ubayda bi en fait dañ koo laaj ne ndax déggee nga ci sa baay mu ne déedéet déggeewuma sama baay ndax loolu moom moo tax xam nga bu doon ci Abu Ubayda la jëlee xadiis bi kon day nekk sanadun aali xadis mm-hmm. bi day gën a kawe càllale bi day moo tax léegi moo tax li tax fii nii maanaam insha allah dinañ ko gis beneen bi ci def moom mooy imam at-Tirmidhi mm-hmm. rahimahullahu taala indi na jëmmi xadis bi ba pare daan ne xadis bi laaj naa ko Muhammad ibnu Ismaïl al-Bukhari nga xam ne imam at-Tirmidhi daanaka lu muy wax ci wàllu ilal yeeg yooyu daanaka saa nekk danaan Euh, maanaam li imaam al-Bukhari yi wax moom lay doyloo waaye fii dafa ni laaj naa imaam al-Bukhari ci càllale gii nee na ndam ko laaj Abu Muhammad ad-Darimi imaam ad-Darimi rahimahullah waxul dara mu nokk nee na xamul lan moo ci wér ci xadiis bi ma laaj ko imaam al-Bukhari rahimahullah nee na imaam al-Bukhari ne moom daf ci def tawaqquf day taxaw du du du ci àtte ci lan moo ci gën a dëgër lan moo ci wér dëgg-dëgg nee na waaye ca ginnaaw gi ma gis ko ci saxiixam mu indi ko indee ko an Abdurrahman Abdu Abdurrahman ibn waaye moom imam at-Tirmidhi mu ne waaye nag jàpp naa ne Abu Ubayda riwaayé boobu moo gën a waaye riwaayé boobu li ci problème bi mooy comme ni ma imam Hafiz ibn Hajar wax rahimahullah naan daal Abu Ubayda mu déggiwul ci baayam maanaam bu boobaa donte lool imam Badruddin al-Ayni dàq na waaye xaqiiqatan buñ gisee ne benn maanaam foofu ngay xamee màggaayu imaam al-Bukhari mm-hmm. ànd ak ñooñu ñëpp wuute nañu moom daggasanteeg moom mais buñ toppee mbir mi dañuy gis ne imaam al-Bukhari le fait que mu indi ko fii mooy ne au début moom xamoon na el la problème bi am ci hadith bi mm-hmm. au début xamoon na ban problème bi mm-hmm. moo tax imaam at-Tirmidhi rahimahullah ba mu ko ko laajee ba mu ko ko laajee daf ne ah man awma ci avis waaye ginnaaw gi bi muy seetatal parce que benn Abu Ishaq as-Sabi'i rahimahullah dafa am euh, euh, benn mooy moom comme genre Zuhri la ñoom A'mash nga xam ne li ñu solo dafa bari comme li ñu solo dafa bari donc mën na jëlee xadiis bi ci fukki nit fukk ñaar fukk ñeent fukki nit mm-hmm. voilà. Mm-hmm. maanaam loolu du du dindi kii bi mm-hmm. nga xam ne tey bu ko neexee mu nettalee ko ci riwaaya bi su ko neexee mu nettalee ko ci riwaaya bi ci keneen bu ko neexee mu nettalee ko ko mi ngi mel ni benn téere nga jàng ko ci sëriñ yu su la neexee nga riwaaya ko ci sëriñ bi bu la neexee nga siib bi bu la neexee ci kee loolu mooy benn liñ tont bu njëkk bi biñ koy tontu bi bi bi ci am ñu ko mën a tontu tontul benn ñaareel bi ci def moom mooy ne euh, Abdurrahman Aswad bi maanaam euh, moom. comme dégg na ko ci moom te siqal mhm. mu jële ko ci baayam al aswad mu jële ko ci sayyidna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu loolu moom càllale googu après dañu gis ne day daal di mujj wér mhm. euh, léegi ngir mën a tontu moo tax fii dañuy dañuy dañuy tëb affaire dañuy dañuy tëb balaa ñuy wax euh, matn bi dañuy gis nga ci suuf mhm. mel ni imaam al-Bukhari dafa xam ne danañ ko wax ne ko ah Abu Ishaq as-Sabi'i rahimahullah dafa ni qaala laysa abu ubaydata zakarahu walakin abdurrahman ibn al-aswad waaye waxul ne sami'tu ibn al mm-hmm. te moom comme mu la mm-hmm. day day tadlis maanaam fii waxul ni dégg kon day am problème ku mel ne euh, Abu Yusuf Sulayman ash-Shazakuni rahimahullah moom loolu la wax dañuy xadiis bi de toute façon euh, riwaaya bi kii bi càllale gi dëgërul parce lu tax parce que euh, Abu Ishaq as-Sabi'i waxul ne dégg na hmm. mu mel ni imaam al-Bukhari xamoon na ni ko wax loolu hmm. mu daal indi mu ne wa qaala Ibrahim ibnu Yusuf hmm. dégg nga te mooy Ibrahim ibnu Yusuf Abi Ishaq as-Sabi'i al-Kufi Abu Ishaq as-Sabi'i wi la euh, ta'ala euh, moom mi ngi euh, moom boo ñëpp solo nañ ci moom imam Ibn Maaja maanaam imam Bukhari Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Maaja maanaam Ibn Maaja rek moo solowul ci moom mi ngi génn àdduna cent quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi moom mu ne an abihi na ci baayam te mu baayam mooy Yusuf ibn moom mi ngi génn àdduna cent cinquante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi solo nañ ci moom moom euh, mu ne an Abi Ishaq mu jële ci maamam mm-hmm. maanaam Ibrahim ibn Yusuf moo jëlee ci baayam mooy Yuusuf mm-hmm. ibn Ishaq mm-hmm. ibn Ishaq mm-hmm. ibn Abi Ishaq moom moo jëlee ci maamam bi nga xamante ne moom mooy Abu Ishaq maanaam euh, Ibrahim ibn Yuusuf càllale gi dafa dem ba ci maamaati maamam maanaam moom ci moom ci papam la jël papam moo jëlee ci maami boppam maanaam mooy maamaatu mu voilà voilà te Abu Ishaq as-Sabi'i al-Kufi rahimahullah moom mi ba tudd Amr ibn Abdullah ibn Ubayd rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génne àdduna vingt-neuvième année ginnaaw ga den cent sam jër gan génn àdduna cent vingt-neuvième comme ni ñu ko waxee woon sànq mm-hmm. mu ne qaala haddathani Abdurrahman mm-hmm. maanaam imam al-Bukhari rahimahullah indiwaat càlla léegi ngir wane ni muy wax ñi dañ ko xaqiqatan ci bunt da ngeen gis ne imam al-Bukhari ci xat moo tax ci yiñ koy jam yi boo ko toppee yëpp nag nii lay demee mm. yiñ koy jam yëpp buñ ko boo ko toppee da ngay gis ne dëgg gi day wëlbati ko moom mm. rahimahullahu taala mm. te li lay wan mooy mooy wane ne maanaam mooy wane vraiment héroïsme bi mu am abqariya bu mag bi ci ci biir boroom xam-xam nga xamante ne non seulement imam la ci tafsir imam la ci luga imam la ci hadith imam la ci fiqh imam la maanaam domaine boo dem imam la ci ti ni mu tëggee xaj saxeexam da ngay gis tamit maanaam mi aarif bu mag la mais boo ci boolee loolu yëpp euh, ci ilal maanaam moo tax euh, imam muslim rahimahullah ni ko way daal dafa ñëw fóon loxo bi sukk fóon tànk bi fóon mbagg bi ne ko waay waay waaye tee nga maa génneel sa làmmiñ bi ma fóon ko yow mi nga xam ne yaay ustaasu ustaas yi waaw yow mi nga xamante ne yow yaay docteuru yi nga xamante ne yaay faj elal yi maanaam sikki yi am ci xadiis yi yaay yaay docteur voilà loolu tagg boobu doy na sëkk ci moom ci ci ci ci xam ci ci wax màggaayam mais xadiis bi ni mu nii day wane vraiment màggaay imaam al-Bukhari mm-hmm. rahimahullah ak ni mu maîtriser domaine bi de telle sorte que mais dafa cest dire que dafa mel nit dafa toog ci trône ci trône xam-xam bi parce que euh, soo xoolee d'ailleurs borom subhaanahu wa ta'aala feeñal na loolu ci xeet bi fi mu toll bu ñuy wax xadis daanaka ku xam xadis ku ne ki muy njëkk dégg turam muy Buxaari en tout cas mënta bañ a xam Buxaari ak lu même mu xamul dara ci moom dina dégg tur te munoo imaginer turam lu dul da koy lëkkalee waxu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ak jëfam dégg nga moom kon kon hadith bi mu ne ata te te le fait que mu indi càllale jii nga xam ne càllalay ba ba maanaam doom kooku jëlee ci doom kooku ñëpp di ay siqaat yu mag maanaam mooy la wane ne mbir mi ñoom dañ koo téye bu baax parce que ku nekk da nga takkoo ak ci ki nga ko déggee ci moom mooy ni téye nga ko téye bu baax a baax da nga mu ne sami moo kon dafa dégg Abdullah mooy am na ma ko radiyallahu anhu yaqulu mu ne ata dikk na annabi yenente bi sallallahu alayhi al-gha'ita ca wana ko mm-hmm. maanaam ci àll ba fa amara nii mu daal di may digal an aatiyewu ci ma di indi di indil ko bi salaasati ahjaar ci ñeenti xeer ci ñetti waaw jërëjëf ci ñetti xeer nee na fa wajattu ma daal di dak xajaray ni ñaari xeer waaye wal tamastu ma lambatu assaali sa ñetteel ba falab ajin wute daju ma ko dégg ba ma lambatoo ñetti ba maanaam wër naa ñetteel bi waaye aw ma ko nee na fa axastu ma daal di jël rawsatan ak nefer fa ataytuhu ma daal di koy indil bi haa ci moom maanaam am na ci beneen riwaay mu ne raw sata ximaar ngeseree mbaam dégg fa axada nee na mu daal di jël alxajaray ni ñaari xeer yi wa alqaa ah, wa alqaa mu daal di sànni ak raw sata nefere wa qaala mu daal di ciy teg ne haaga lii rik sum sobe la maanaam kon loolu bi bi ci def kon maanaam kon dañuy gis ni li tax imaam al Buxaari rahimahullah wax mooy ne du ñu tàncoo nefere maanaam ci la ñu xamee ni kon sobe maanaam bu boobaa dañ ciy xiyaas lépp luy sobe ngir ne sobe du dindi sobe beneen bi ci def mooy bokk na ci li nga xam ne moom lañ ciy jàngee moom mooy ne ñetti xeer moom maanaam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa digle ñetti xeer waaye ñetti xeer yooyu nag borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute nañ lu tax amma Hanafiyyi ak Maalikiyyi rahmatullahi ñoom dañoo jàpp ne ñetti xeer yooyu du ci sart mm. waaye yeneen ti sallallahu alayhi wasallam daf ko indi jëfandikoo maanaam daf koo digle wala moom ci boppam daf koo bëggoon a jëfandikoo ngir lan ngir mu tool waaye tamit ngir ne lu ci ëpp maanaam mbir mi du deñ bu fekkente nit ki day sàncu du lépp du set ci lu ëpp ci mbir mi lu dul ne mu jëfandik nit ki jëfandikoo ñetti xeer te ñetti xeer yooyu tamit charte ci mu nekk ñetti xeer bu nekkee benn xeer bu mag boo xam ne ñetti wàll yëpp mën nañ koo fompoo day daal di wér hmm. loolu Euh, ñoom kon ñoom dañ ñoom ak ñi ci def ñoo d'accord d'accord nañ ci ne ñetti xeer yi jubluwuñ ci xeer ñett yu wuute waaye benn bi rek mën nañ koo jëfandikoo ci ñetti côté mm-hmm. waaye nag li ñu wuute moom mooy ndax charte la moo tax wala déet parce que dafa am tamit euh, yeneen bi sallallahu alayhi wasallam fu mu waxee ne euh, mooy ci xadiisu Salmaan bi radiyallahu ta'ala anhu mu ne walaa walaa wala ji bi aqall min salasati ahjar wala bi duuni salasati ahjar ci yeneen dawa mm-hmm. maanaam bu mu bu bu bu nit ki di jëfandikoo lu gën a tuuti ñetti xeer mm-hmm. maanaam waaye loolu ñoom dañ ne ba tey non lool ba tey ay kii la rek mm-hmm. wa voilà parce que am na beneen xadis bu nekk ci sunan imam Abu Dawuda boo xamante ne tamit bu Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu daf ne ah dani dani ku ko munul ku ko man baax na ku ko mënut tamit garaawul maanaam kon ñoom ki loolu lañ jàppee ni kon moo tax itam ndekete du sart ci ñoom du maan maanaam looloo tax wuutee xadiis yooyu loolu moom moo tax maanaam ci la ñuy gisee ni du sart te liñ ci jublu moom mooy maanaam dañuy xool tamit roofu sharia lan moo tax sharia yeneen bi saa sam ne lañ jëfandikoo ñetti xeer ngir mu mën a fet waaye du ne condition la ci am na xam ne ñooy Shafi'i ak Hanabila rahmatullah ñoom dañ ko def condition ne faaw mu nekk ñetti xeer même bu setee ci benn bi danga war a jëfandikoo ñett waaye nag bu ëppee moo li ndax waaye nag liñ gën a sopp mooy ñoom ñëpp d'accord nañ ci ci ne liñ gën a sopp mooy nga jëfandikoo ñetti xeer lu mu bon bon te it mu nekk loo xam ne lu tóol lay doon comme li yenn sallallahu alayhi wasallam wax daañu ko gis wa man istajmara falyutir kuy tàncu na nga jëfandikoo na nga jëfandikoo lu tóol ndax li yenn sallallahu alayhi wasallam tamit wax na ne inna allaha witrun wa yuhibbul witra yàlla dafa tóol te dafa bëgg lu tóol maanaam kon ñett tey dañ koy gis du ci xeer kese ci yu bare bare day digle ñett ñett juróom euh, juróom juróom ñaar lii tamit bokk na ci li tax xanaf yi rahmatullah alayhim ne bu ñuy dindi sobe maanaam ñett mooy doy maanaam bu ñuy raxas dara ñettay doy bu ñuy dindi sobe ñettay doy bu ñuy dugal euh, maanaam même tey bu fekkente ne euh, tey par exemple yàpp bu ñu koy fetal ñoom mën naa fet ci ñoom waaye dañ ci dañ koy jël baxal ko ak vinaigre mm-hmm. maanaam nga gis ko dañ koy baxal ak vinaigre sotti daal di ci teg sotti ndox moomu dugalaat baxalaat ko ak vinaigre dindiwaat sotti loola baxalaat ko vinaigre ba muy ñetti yoon bu boobaa euh, sobe bi dañ bu ñu raxas yére dañ faw dañ koy def ñetti yoon maanaam ñoom ñett yooyu dañ koo jëfandikoo fii moo tax ak yu mel noonu ngir ne yéen ci saa dañuy seetlu day faral di fii ñett ak fële tamit muy wax ñett bu ñuy rax na raxas loxo yi ñetti yoon ku yeewu ci ay nelaw daañu ko xadis bi na raxas loxo ñetti yoon balaa mu koy dugal ci ndab li mm-hmm. et ñu gis ni kon ñett ñett ñett yooyu moo tax moo tax tamit eh, ci ñett ci la aada di di saxe ci jigéen mm-hmm. maanaam jigéen bu gisee mbërëgam ñetti yoon yu ci ci weer ñu xam ne ñetti yoon la ko gis ci moment mm-hmm. bii nii ci la ñu xamee ne lii mooy aada dégg nga euh, beneen bi ci def mooy euh, li nga xamante ne moom lañ ci jànge mooy waaw mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy ne mag mën nañ koo liggéeyloo hmm. maanaam comme ci xadiis bi ak sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu et dañ koo def ngir barkeelu ci jëmmi yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak di barkeelu ci liggéeyal gi ñu koy liggéeyal naka noonu boroom gën a léegi boroom xam-xam ni nitu yàlla yi hmm. tamit di leen defal loolu lu euh, am njariñ la lu baax la hmm. euh, kon euh, loolu beneen bi ci def nag mooy masala bu mujj bi moom mooy ne lépp lu ñu dul lekk yàppam mhm. ay nefaram ay dem àllam day daal nekk sobe ni ki noonu bu tuuree ndox et cetera mhm. amma liy wane ne lu ñuy lekk loolu loolu ñoom ñëpp d'accord nañ ci mhm. waaye liñ d'accordul mooy liñ du lekk yàppam liñ du lekk yàppam boo xoolee kon ci ak Hanabila yi rahmatullah li ñuy lekk yàppam Maliki ak bi lay nee nañ loolu ak tuur ndoxam dem àllam yooyu duñ sobe Hanafi ak Shafi'i rahmatullah ñoo ne sobe la voilà te loolu daañ gën a ñëw ci masala boobu ci bu ñu yegsee ci xadis awrani yi ne insha allah mm-hmm. wallahu taala alam wa sallallahu ala euh, taxrij bi mm-hmm. imam al Bukhari rahimahullah imam imaamu Muslim plutôt rahimahullah ndax imam al Bukhari fii rek la ko indi imam Muslim indi na ko xadis numéro 450 imam Abu Dawud xadis numéro 39 imam at-Tirmidhi xadis numéro 17 ak ak 3258 imam Abu an-Nasa'i xadis numéro 39 mm-hmm. imam Ahmad ibn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 déedéet déedéet ah, abu ishaq déedéet déedéet du moom ah, déedéet déedéet kooku madina la dëkk kii kuufa la dëkk kii madina la dëkk waaw kooku damit dalay tas tablis waaw voilà euh, beneen bi mooy xam nga imam Bukhari dafa def ci mutawaa ci ñoom mu ne waqaala Ibrahim ibn Yusuf waaw te imam Bukhari moom ñu gën a àdduna le cent kii muy génn àdduna cent quatre-vingt-dix-huit waaw ci kan nga ko dégg ba mu dem ci loolu ko hmm. moo tax mu taabaa la mais ñëw na euh, ci suma ma juumu musannaf imam euh, dinaa ko vérifier waat mais suma ma juumul imam ibnu abi shayba hmm. indi na ko ci musannafam hmm. rahimahullahu taala mais dina ko vérifier waat mais mu taabaa mais wér na ah. jokkaloo na wér waaw loolu tax imam al indi waat indi ko nii maanaam imam al-Bukhari saa yu waxee muta saa yu defee mutaaba saa yu defee taaliq maanaam ndax taaliq la saa yu defee taaliq ba pare mu jëfandikoo siixatul jazm qaala zakara ak yu mel noonu mooy ne loolu wér na te mboolem vérifié nañ ko mboolem boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci loolu waa waa waa boroom xam-xam xadis yëpp d'accord nañ ci loolu ndax ñoom vérifié nañ ko vérifié mais saa yu defee mutaaba parce que loolu wér na xadis la bu voilà mm-hmm. allahu taala beneen bi mooy mm. baabu nahyi an yamin mm. xam nga dañu am ci biir ay laay yoo xamante ni naayi la ba pare mu am ay xarfaat ci biir naka la ñoom lañu waxee ni ñii mm. yu ñu xaraamal la ñii ñu ñu sib la maanaam nan la ñëw kiiwee loolu quoi nan lañ ko parce loolu day delluwaat ci masala euh, euh, dalilul iqtiran Euh, dalilul iqtiraan mooy may wax nangam ah dagan na maanaam ma wax nangam teg def liste mhm. wala boog mooy wax di tegale mhm. euh, waaye loolu borom xam-xam yi rahmatullah alayhim li ci ëpp dañ ko dëgëraluñ ko amma xanafiye yi rahmatullah ñoom dañ koo dëgëral moo tax xanafiye yi ñoom yii yëpp nekkul benn nekku ci farata ñoom ñëpp ñoo tolloo mhm. ci ñoom Euh, ndax dalilul iqtiran su fekkente ne verbe la kii la euh, su fekkente ne am na fu muy degré voilà euh, mooy mooy su fekkente ne dañoo tegale yépp ci benn ginnaaw benn at comme wa atimul hajja wal umrata mm-hmm. matal leen at ak umra ngir yàlla maanaam at ak umra moo tax faw dañ koy matal mais dañ koy yóbbu kon ci ci ci baatu wa atimu na ngeen matal maanaam buñ nee na ngeen matal kon bu boobaa donte aj ak umra ñoom ñaar ñëpp du ñu farata ci tàmbali gi waaye farata lañu ci boo ko tàmbalee nga mottali ko comme par exemple fi nga xamante ne borom subhaanahu innamaa ma alaykumul maytata wad dama wa lahmal xinziir wa maa uhilla li ghayrillahi wal munqadhir yooyu yooyu ne muy teg yooyu yëpp dañuy bokk degré xaraam ngir ne benn liste la dégg mm-hmm. comme par exemple bu ne euh, bu ne bu borom subhaanahu wa taala ne inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wal yatama wal masakin mm-hmm. aaya aaya boobu mm-hmm. euh, yenn yi dañuy nekk farata comme adl maandu te nekk farata ihsaan bu boobaa ihsaan mën na bañ a nekk farata ci yenn yi nekk farata ci yeneen yi waaye dañuy gis ne ci liñ leen lëkkale mooy ya'muru day digle bu boobaa loolu moo leen di lëkkale maanaam ci li lay lëkkale daal ñoom ñoo koy bokk après ñu xool beneen acte bi am maa nag fi nga xamante ne moom mooy lu deme nekkee Euh, phrase la bu dee phrase la mhm. comme nii bu boobaa duñu duñu duñu ñu mhm. duñu duñu duñu dalilu ixtiraan du am doole fii mhm. du fi am doole parce que phrase bu nekk mën na indépendant nekk phrase yi boppam waaye Hanafi yi rahmatullah dañuy wax ne lii nga xamante ne moom moo tax ñu indi ko mooy wane ni maanaam le fait ñu lëkkale leen mooy wane ni day dagan waaye li bu leen borom def xam yi di tontu moom mooy aaya bi nekk sootu an'am mooy bi naan mooy bi ñoom wa aatu haqqahu yawma hasaadihi waaw voilà boo leen voilà voilà ngeen lekk voilà ngeen lekk voilà wa kulu min samarihi idha asmara wa voilà wa kulu min samarihi idha asmara wa aatu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifu lekk leen ci gàncax bi ci ci ci meññeef bi meññeef bi su meññee wa aatu haqqahu te ngeen joxe àqam yawma hasadihi bisu góob bi wala tusrifu te bu leen yàq nga gis ne ñetti phrase la wuute te bokkuñu àtte ndax lekk gi bu ma neexee ma bay ba pare du ma ci lekk mm-hmm. maanaam lekk ci comme du farata mm-hmm. waaye wa aatu xaqahu maanaam ak tool bi moom mm-hmm. bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu deqee loolu farata la voilà donc bokkuñu àtte maanaam ci ngay xamee ni kon le fait que àtte yi wuute mooy wane ne euh, te te ñu nekk ci même phrase mooy wane ne dalil ixtiraan ci lu mel noonu du dëgër loolu moom moo tax ñu koy yóbbu ci xadiisu euh, bi mu naan laa yabulanna ahadukum fil maa'i daa'imi wala euh, laa yabulanna ahadukum fil maa'i daa'imi summa yaxtasilu fiihi voilà ak wala yaxtasilu fiihi min al janaaba bu kenn daañ ko gis insha allah bu kenn tuur ndox ci ndox mu takk te bu ci kenn sangu fekk mi ngi amee janaaba maanaam ñaari mbir yooyu moo tax degré bi bokkuñu àtte ñoom ñaar et cetera maanaam bari na voilà mais Hanafi yi rahmatullah ñoom amuñu problème boobu parce que ñoom bu ñu indee dalilu iqtiraan rek day daal dëgër fi ñoom mm-hmm. mais problème bi moom mooy kon aaya bi la nan lañ koy tontoo mm-hmm. moo tax dalilu iqtiraan dafa bokk ci yi nga xamante ne euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dafa am problème dañ dañ ci am problème maanaam kiiwut bu baax ci ñoom mais li nga xam ne moom mooy li dëgër insha allah ci dalilul iqtiraan mooy ne dafa am fu muy amee doole ak fu mu dul amee doole comme teqantal bi nga xam ne moom lañ ci def wallahu ta'ala mais du ñëpp ñoo tudd xaj xajaaj xajaaj tur la rek ci tur yi non non non ñoom bokkuñu sax euh, bokkuñu sax ay bokkuñu sax gox <laughs> bokkuñu cosaan tamit voilà kii kii kii cosaanam Basra la ñoom voilà Kufa Basra ñoom foofu lañ dëkk alors que kii cosaanam kii euh, Hijaz bi la la cosaanam bokkuñu voilà kii kee kee kee kee Qurashi la Hajjaj boobu Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi bokkut ak kee non bokkuñu voilà. ok waaw waaw waaw waaw alhamdulillah jazakumullahu khairan